salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ginnaaw bi sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen baalu xaq tamit ñaan borom bi subhaanahu wa taala boo leen jéggal ah, kon ñu ngi woon ba tey ci eh, ah, tafsirul mu'awwidataani ñaari eh, musluwaay yu mag yi nga xam ne moom la comme niñ ko gisee woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam yim daan musloo ci ay kàddu yu bari rawatina ci ay euh, lépp maanaam ci lu mu doon rawatina ci ay bëtëk ay ñoom euh, euh, njabar ak yu mel noonu ak ki ñaan waaye bi nga xamante ne ci la ñaari saar yooy wàcc mooy qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin ci la leen bàyyi maanaam bàyyi xeetu muusluwaay yi mu daan def yëpp jàpp ci ñoom ñaar ñi maanaam moo tax ñaar la yoo xamante ne Euh, yu yu mata am yu yu ama am solo lañ comme niñ ko gisee woon maanaam te tàmbali woon nañ ci maani ak lenn ci jàngatu saar bi ci loo xamante ne dañ ciy gisee ni loolu day am solo gi mu am solo ak nit ki bàyyi xel bi ko war a bàyyi xel ak njariñu jariñoo gi nga xam euh, ci war a jariñoo maanaam njariñoo gim ci war a jariñoo maanaam moo gën a euh, maanaam moom moo ëpp doole Euh, li nga xamante ne mooy aajowoo bi nga xam ne moom lay aajowoo lekk ak naan ak euh, noyyi euh, li nga xamante ne kon moom mooy sa ah, suñu jotaay bi weesu gisoon nañ ci monseri nafatati fi roqat ah, effectivement sëñ Fallou mi ngi may fàttali léegi ne ma dañu fàtte woon monseri rasqin isal xaba maanaam qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma xalaq min moo jiitu laataa min na nafaatati fil uqad maanaam dañoo tëboon min sharri ghasiqin idha waqaba kon li ñuy def moom mooy dañuy tàmbaliwaat fi nga xamante ne foofu la tolloon maanaam wala boog lenn ci fi nga xamante ne moom mooy li ñu jotoon gis ci min sharri min Euh, après ñu yeggalee ak min sharri ghasiqin idha doo ko yeggale fi nga xam ne moom lañ toll woon ci min sharri naffathati fil uqad euh, fi nga xam ne moom la ñu ci euh, kon min sharri ma xalaqa maanaam gisoon nañ ne borom subhanahu wa ta'ala waxal daf ne xul yent bi sallallahu alayhi wa sallam a'udhu billahi a'udhu billahi minash shaytanir xul waxal ne a'udhu maa ngi laqatu maanaam maa ngi muslu bi eh, rabbil falaq ci ki nga xam ne moom mooy boroomu xar bi maanaam Euh, te xar googu waxoon nañu li nga xam ne moom la làmboo yépp ci ay maani ci suuf si ak ci asamaan si ci lépp nga xamante ne xar ci la génnewee maanaam suba gi borom subhanahu wa ta'ala moo koy xar naka noonu mooy xar pepp yi ak saal yi ñuy génne di jur garab yi di jur meññeef yi mu naka noonu moom mooy ki nga xamante ne euh, moom moo euh, xar lépp loo xamante ne day am maanaam moo day ak leer da cay génnewee maanaam bu lëndëmee ba problème am jaaxle yi am naqar am tiis am lépp bloqué wu lépp tëju moom borom bi subhaanahu moom mooy ki nga xamante ne ci situation yu délicate yooyu yëpp moom mooy xar mbir yi maanaam mbir yi ubbeeku li nga xam ne euh, moom la ñu gisoon tamit ci mooy min sharri maanaam yàlla boobu musal ñu kon ñu ngi làqatu ci ginnaaw buur yàlla boobee ngir mu musal ñu min sharri ci bonn maa xalaqa li nga xam ne moom la bind Euh, li nga xam ne moom mooy aju woon ci wàllu mbon maanaam gisoon nañ ko tam ci suñ jotaay bi weesu te moom mooy lépp loo xamante ne dafa am lu ko maanaam maanaam mooy lépp loo xamante ne day indi ak métit métit goo xamante ne euh, métit gu gu gu gu guy sax lay doon walla guy wéy maanaam guy sax wala guy wéy euh, te wala boog luy sababal métit googa maanaam loolu moom mooy lu bon loolu ci kaw loolu kon borom bi subhaanahu dafa am mbir yoo xamante ne nit ñi dinañ ko gis xam ne lii lu bon la waaye euh, ci seenum xel duñu mën a gis lépp lu bon lépp moo tax borom bi subhaanahu wa taala moo leen di leeralal lan mooy li nga xam ne moom mooy lu bon bi euh, ñu gisoon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ay mbir yu bëri yoo xamante ne daan na ci muslu bokk na ci comme ñu ko gise woon mooy fitna yi dund ak dee fitna yi Eh, masiixu dajjal eh, ci mbugalum jahannama mbugalum bàmmeel naka noonu daan na musu tamit ci juróom-ñett yi nga xamante ne gisoon nañ leen ci suñ jotaay bi weesu ci yaatal ko ngir ne dafa amoon amoon bor mu Yonent bi sallallahu alayhi fekk ko ci jàkka ji ci sahaaba yi muy laaj maanaam mu naan ko loo fiy def heure bii nii naan ko xanaa ay bor rek yu kii ak ay problème rek yu mu yu ma diis Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko musul ñett juróom yi maanaam mu ñaan ko mooy allahumma inni a'udhu bika minal eh, buxli ah? min al waaw min al hammi wal min al hammi wal hazani wal buxli wal kasali wal bo wal kasali wal buxli wal jubni wala ah eh, wal ajzi wal kasal wal bux wal jubni wal buxli wa min adalati dayni wa qahri rijal wala bo galabati rijal ci beneen riwaaya maanaam yàlla maa ngi sàkk nga musal ma ci ak tiis njàqare maanaam bu rëy li nga xam ne moom mooy ak tiis Euh, gisoon nañ ne yooyu ay mbir la yoo xamante ne bu dalee nit ki nga xamante ne euh, day tax ba du mën a accès maam du mën a def yitte maam du mën def dara day abattre du mën a nekk ci lu baax li ko war a yit yitteel euh, naka noonu ay mbonte la yoo xamante ne day nekk ci nit ki tax ba nit ki du mën évoluer wal ajzi wal kesal maanaam ak lot lott mooy nekk koo xam ne da ngay nekk situation d'incapacité mënuloo def dara ah, ah, voilà maanaam lottu ajas wal kesal ak tayel loolu tamit noonu lay def nit ki maanaam da koy bloquer carrément du mën def dara ah, wal jubni wal buxl maanaam ak tapet ragal maanaam nekk koo xamante ne amu fit daal maanaam ñàkk am fit ak nay ah waa adalate day nii ak tamit nit ki bor yi daal di koy ëpp doole ban ba ba ba ba ba euh, paralyser ko maanaam wa wa qahri rijal ak nit ki tamit ki nga xamante ne moom maanaam mooy nit ñi noot ko maanaam nit ñi ëpp ko doole noot ko maanaam mënta def dara maanaam yii yëpp maa ngi ciy muslu te effectivement yii nii bu la ci yàlla musalee nga daal léegi sa aajo yëpp nga mën koo faj parce que euh, yii rek ñooy blocage yi maanaam globalité wu blocage yëpp mu def na ko tënk ci juróom-ñett yi liy bloqué nit yëpp juróom-ñett yi la euh, kon euh, moo tax moo moom ba mu ñaanee yooyu daa jóg dem aajoom faju parce que yii mën a tax yëpp aajo say aajo du faju yëpp yàlla yëkkital na ko ko maanaam comme quoi sabab yi tamit dañuy gis ne mbir yi day am ay blocage blocage yi tax ba nit ki li mu bëgg a am maam réussir ko ci wàllu àddunaam wàllu àllaaxiraam digganteem ak boroomam subhaanahu wa ta'aala yëpp du ko mën réussir pour pourquoi parce que tout simplement dafa am ay blocage dafa am ay mbir yoo xam ne ñoo fi taxaw te yooyu bu ñu fi nekkee nit ki du day inactif maanaam du mën def dara du du mën du mën dem du mën avancer voilà <coughs> day am benn miir benn miir boo xamante ne ab verre lay doon boo xamante ne tout le temps moom lay mbëkk maanaam euh, saa yu bëggee avancé mbëkk miir boobu noonu ba bopp bi tourner mu taxawaat te du xam lan moo tax avancer wul Euh, te lu ci gën a yéeme mooy ne mbir mi dafay virtuel parfois maanaam yii yëpp dañuy virtuel maanaam xaw ma lu tax mënu def dara xaw ma lu tax mun ma kii saa yu ma demee ba ci kanam rek damay gis ne sama affaire daf bloqué quoi man quoi xaw ma je comprends pas quoi maanaam yooyu noonu moo koy dal parce que tout simplement euh, juróom ñetti yi benn ci juróom-ñett yi moom moo ko dal maanaam gisoon nañ tamit yeneen yi nga xamante ne moom mooy euh, fi comme ci gis nañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokk na ci mooy lépp luy wàcce ci asamaan si di yéeg. ak yooyu yëpp mu ci borom subhaanahu wa taala maanaam muy musul ci borom subhaanahu wa taala ci yooyu te moo tax da daan bëri loolu loo xamante ne daf ko daan ñaan ay musluwaay bokk na ci yiñ gisoon mooy li mu daan wax allahumma inna a'udhu bika minal ma'sami wal maghram maanaam yàlla maa ngi sàkku ci yow di nga musul ma ci bakkaar yu bon yu nekk ci xol nit ki maanaam tamit ak lépp loo xam ne maghram la maanaam mooy nit ki dem ba nga xamante ne ay borom dañ koy noot tiim ko ëpp ko doole Euh, ñu laaj ko lu tax ngay boole ñaar yooyu mu ne parce que nit ki su fekkente ne dafa nekk ku surendetté maam day faral di wax ay joxe ay rendez-vous di ko faussé bu waxee nit dara du day wax du wax dëgg maanaam bu boobaa mu ko indi ko ay jikko yu ñaaw mu commencé dem maanaam te loolu noonu mën na ko yóbbee ci ay situation yoo xamante ne maanaam da ngay gis lu ci bëri bëri loolu day yóbbee nit ñi ñu am na gor ngoree ni maanaam te loolu noonu mooy yóbbu nit ci situation mu nekk baadoo la parce que euh, day nekk baadoo la ci buntu euh, jikko yi et que baadoo la tam def fay nekk si buntu alal tamit parce que kooku du mën yu bari du ko mën def parce que su ko bëggee def fu nekk maanaam borom yi ko noot maanaam dañ ko koy empêcher te loolu noonu buñ ko xoolee daanaka euh, moom la ñu gis ci système yi di euh, ci masalan système bancaire bi ku ko bàyyi xel dina gis loolu moo tax nit ñi ñiñ gën a bañ ci nit ñi mooy banquier yi wala ñi di liggéey ci assurance maam gaa yi nekk ci euh, kiiwu assurance wala huissier yi maanaam ñetti façon boo seetloo ci société bi maanaam nit ñooñu lañ gën a bañ ci nit ñi parce que lu tax parce que ñooñu dañuy lay noot ba pare euh, nangu maanaam sa am-am sa possibilité wu avancé ci maanaam maanaam ñoom non seulement dañ lay fekk situation yu difficile ñu gën la enfoncer ba pare boo naree génn ñu daal lay këddaat nga daal di duggaat ci biir maanaam problème yi nga xamante ne moom ngay nekk. ah loolu moom moo tax ah, euh, bu ñu dee ne diw banquier la wala euh, ci ci assurance yeeg yooyu souvent da ngay gis ne dañ koy moytu waajooju en tout duñ ko wóolu lu bëri bëri nit ñi duñ ko wóolu parce que dañuy jàpp ne nit ku doy waar a ngi nii te koo xamante ne ku ñu mën a indil ak ay problème la ay jàppal bàyyi yu dul jeex kii moom moo ñu ko mën a indil euh, li nga xamante nag Euh, ba pare tamit dañuy jàpp ne day day day maanaam ñooñu ay mbokkam rek la ñuy jàppalante maanaam seen biir rek la ñuy jàppalante ah euh, parce que bokk na ci euh, maanaam injustice yu mag yi nga xamante ne daanaka ñëpp xam nañ ko maanaam nga xamante ne tey boo feebaree duñ la nangu yenn feebar yi duñ la nangoo assurer boo kiiwee eh, eh, eh, boo amee problème amati problème ñu dàq la mais parce que yow da ngay am ay problème te yaa ngi leen di fay tous les jours fekk problème amul doon day dayen jël sa alal ba pare saa yoo amee problème boo ko amatee ñu daan lay dàq carrément ne la parce que yow fi mu toll c'est bon ah am na yenn problème yi fu mu yegg doo dootuñu nangoo duñu duñu duñu nangoo fay duñ dañ ne parce que dañ naan non problème yi dafa bëri finalement ah comme caché yi gars yi di yàq ci yi gilets jaunes yi di yàq yàq gu bëri gi benn moment assurance dañu commencé cash ne non ñun dootuñu mën a fayati na état bi génn fay parce que ñun voilà parce que te pourtant ñoom bi ñuy jël alalu gars yi kaasuñu loolu maanaam waxuñu ne yéen ni ngi joxe rek fi mu toll dara jotu leen yéen a ngi joxe kese léegi finalement mën ngeen a yàmb léegi nag mën ngeen a arrêté ba jëm bi jamono ngeen continuer joxe waat maanaam ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne bon huissier yi ni ñuy def tamit xam nañ ko maanaam teel laa ci nangu say alal fekk yaa ngi ci problème maanaam ñoom bala ñoo intervenir fekk yow am nga problème yu dul jeex ba pare bu ñëwee ñu gën laa enfoncer waat encore ah euh, banque yi moom xam nañ ko maanaam moom boo amee ay bor maanaam euh, yow maanaam looy gën di amee bor ñu lay gën di teg ay daan maanaam euh, looy gën di am jafe-jafe ñu lay gën di tegi daan. ba keroog ngay jékki-jékki maanaam cloué wu carrément man dootoo mën ak dara ak yeneen ak yeneen. kon du gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam buy ñaan borom subhanahu wa ta'ala mu musal ko ci situation bu muy nekkee ci ronu nit ñu mel noonu ah euh, day dugg ci qahrur rijal man adalatu dayna qahrur rijal ak yéen maanaam yooyu da ngay gis ne effectivement ak mbonte la parce que lu tax parce que day jël nit ki dugal ko ci situation boo xam ne day nekk baadoo la au vrai sens du terme cest day nekk baadoo la parce que amul alal mais aussi day nekk baadoola ci jikko maanaam day yor jikkoy baadoola vrai vrai vrai vrai jikkoy baadoola voilà maam di xëccoo mu moomul di kii kiiroo ngaayoo ci loo xam ne jaru ko euh, euh, di am jenn jikko yoo xamante ne maanaam ba jikko jikko ju rafet day teggeeku ci moom maanaam day deñ ci moom lu tax parce que situation yi mu nekk la maanaam situation yi mu nekk la <coughs> loolu moo ko indi nga gis mu nangoo wàcc dignitéem de commencer siboor waate en général foo fekk kuy sibooru waate en général parce que jaar na ci situation yu mel noonu maanaam euh, nekk na koo xamante ne benn moment ci dundam wala en tout cas ci fi mu fi ko yaree wala yu mel noonu maanaam nekk na ci situation yoo xam ne dignité benn moment dafa obligé jaay maanaam bu jaayee dignité am nga gis nag léegi day si booruwaate voilà si war waate dootul nekkati moom kese maanaam alors que nit ki li nga xamante ne moom la war a def te mooy jikko ji mooy ne ak ku mën a doon doo transvertir maanaam nii laa mel nii laa mel te ak ku mën doon doo dooma moom maanaam yàlla moomam moom maanaam te loolu maanaam delloowaat nit ñëpp ci moomeelu kenn kooku muy yàlla et keneen ku dul yàlla sa moroom rek la mën a nekk wala mu nekk yow ne yàqu moom maanaam yàlla def koo def pour yow maanaam bu dee alal jeeg animaux yi fi nekk yeneen yeneen yàlla daf ko def pour yow nga moom leen bu dee nag leneen li ci des nag maanaam ñeneen ñi ay nit lañ ak i ah, ay jaamu yaa ki malaaka ak ñu mel noonu ay jaamu yàlla lañ comme yow maanaam say morom lañ kon euh, loolu dignité bu tollu noonu nit ki dem ba gëm ko mais incarné ko parce que gëm ko euh, benn affaire la wax ko beneen affaire la mais incarné ko beneen affaire la maanaam dem ba incarné loolu maanaam pour yàlla dëgg-dëgg moomoo moo a maanaam loolu mu nekk réalité boo xam ne nit ki da koy xam di dund ko comprendre ko du nangu leneen lu bokkut ak bii maam ba pare incarné ko di ko dund loolu biir la moo xamante ne euh, il faut nga am jikko yu rafet ba pare sori li nga xamante ne maanaam moom mooy yii muy juróom benn ñett yi yenente bi saa sam doon muslu wala bi nga xam ne moom la doon muslu fii ci moo tax mu boole jikko yu ñaaw yi nekk ci xol mooy masam yi maanaam ay iñaan soxor bañaatee euh, xër euh, ak yu mel noonu euh, bañ lu baax di gaaw a mer mer boo xam te ne c'est ak yu mel noonu léegi <coughs> mu mu lëkkale loolu kon ak kéefër kon bu ñu xoolee aaya boobu tamit am na benn mbir boo xamante ne def na ko ci jàngee ci lu am solo mooy bi mu naan min sharri ma xalaqa mooy Eh, dafay dàq li nga xamante ne moom mooy eh, pas-pasu eh, qadari yooyu ñoom mu'tazil ak mu'tazil yi maanaam mooy jàpp gi ñu jàpp ne ñoom ci seen bopp ñooy bind liy xew maanaam ñoom ñoo bind seen jëf yi et que yàlla bindul maanaam alors que mbir mi dëgg-dëgg réalité bi moom mooy ne yàlla moom moo bind lan moo bind lépp maanaam ngir ne borom sant na ko min sharri xalaqa maanaam kon ci loolu dañuy xam ne lu baax ak lu bon yépp yàlla moo ko bind sauf que euh, maanaam ni gisoon nañ ko masal boobu ci jotaay bi weesu ci wàllu ne maanaam du ci yàlla la bone waaye bi mu ñëwee mbindeef yi ci lay bone xataa jikko yi tamit yii yépp maanaam bu ñu xoolee ci ya maanaam ci ci borom subhaanahu wa ta'ala bi mu ko fi bindee maanaam lu baax la waaye nit ñi niñ koy incarner niñ koy doxalee ci lay nekkee lu bon. Euh, Euh, kon euh, léegi mu ne womin min sharri ghasiqin idha waqaba maanaam kon yàlla ñu ngi nañ ci yàlla ci yu bon yépp waaye wa min sharri ñi ngi muslu ci yàlla tamit ci bonuk li nga xam ne mooy ghasiqin mooy aji lëndëm gi idha waqaba buy dugg maanaam ghasiq <coughs> li ëpp ci borom xam-xamu tafsir yi Euh, rahmatullahi alayhim dañu ne al-ghasiq moom mooy mooy lëndëm mooy lëndëmu guddi gi loolu moom mooy al-ghasiq ndax mi ngi jóge ci ghasaqa maanaam mooy lëndëm na am nañu wax ci borom xam-xam yi tamit rahmatullahi alayhim euh, comme ñoom imam Qatada rahimahullah maanaam boo xam ñoom Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu Seydina Mujahid euh, ñoom radiyallahu anhu ñoom guddi gi lañ ko firé amaa ku mel ni moom Qataada am na tam ci riwaayatu imaam Mujaahid rahimahullah ñoo xam te ne dañ ko firee euh, maanaam seddaay gi maanaam euh, mooy shiddatul bard maanaam seddaay gu tar te euh, ñaar yëpp mën na koo firi ngir ne seddaayu gu tar maanaam lëndëm guddi gi buy dugg day léeg-léeg day ànd ak seddaay moo tax bu jamonoy seddaay bëccëg gi du moom mooy gën a sedd guddi gi gën a sedd naka noonu euh, bu ñu duggee maanaam même jamonoy tàngoor bëccëg gi guddi gi muy gën a muy muy muy gën a ànd seddaay baat maanaam firi gi ñu koy firi ci ne ghasiq al ghasiqin maanaam li muy tekki mooy aji euh, sedd maanaam seddaay gu tar euh, loolu bokk na ci maanaam alquran dëgëral na ko maanaam bu ñu xoolee Euh, li borom bi subhaanahu wa wax euh, bi mu naan ci sourate an-Naba bi mu naan laa yazuquuna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa maanaam duñu mos fiha bardan maanaam ci maanaam waa safara lay wax ñoom safara bañ fa nekkee duñu fa mos laa yazuquuna fiha bardan lu ah, lu sedd wala sharaban du caageen ak naan maanaam duñu fa maanaam daal lu bardan mooy lu sedd mooy boisson yu sedd yeeg yooyu ah wala sharaban wala naanu yi nga xamante ne xëy na ay boissons lañ mais euh, buñ ko comparé yu sedd yi am na yeneen yoo xamante ne yu tàng lañ ah moom mooy ñoom ataaya ñoom café ak gaa yooyu euh, lan la ñuy naan mu ne illaa hamiman loolu euh, kii la istisnaa'un munfasil la maanaam mooy leneen li ñu wax ne liñ ci setti maanaam bokku cëglee mooy xamiman mooy lu tàng jël ndox mu tàng rek muy bax bu loolu daal lañ fay naan ndox mu tàng muy bax wala wànjar wu tàng muy bax wa xasaakan xasaak mooy lu sedd gu yëgu yëgu yëgu maanaam mooy comme zamharir ñaan zamharir maanaam comme na wala yarawna fiha shamsan wala zamharira maanaam àjjana gaa yi buñ fa nekkee duñu gis shamsan jant wala zamharira duñu gis tamit Euh, seddaay bu sedd buy gis nga nekk ci pôle bi xamante ni seddaay bu tar woowu noonu maanaam ñoom loolu lu leen dal àjjana loolu amu fa euh, kon amuñu ñett ñaari extrêmes yi kon benn extrême wu maanaam kon dañ ci xamee sax ne àjjana ndegete no no safara plutôt ndegete yàlla day mbugalee ci ñaari extrême wu seddaay yi d'ailleurs yeneen bi sallallahu alayhi wax na ko euh, Euh, bi mu naan euh, istakin istakat istakati naar ah, ila rabbiha fa qalat akala ba'di ba'da wala wala akala ba'di ba'di maanaam euh, lenn ja safara dafa jàmbat xadis bu nekk saxee ni safara jàmbat na ci borom bi subhaanahu wa taala boromam ne ko man de yàlla yaa rabbi maanaam akala ba'di ba'di lenn ci man dafa lekk lenn ci man nee na fa bi sallallahu alayhi wasallam ne fa ja'ala laha nafasayni nafasan fi shitaa'i wa nafasan fi sayf yàlla defal ko ñaari nokki benn nokki jamonoy tàngoor ak benn nokki jamonoy seddaay mu ne lool moom moo tax li gën a tar li ñuy gis ci tàngoor mooy jamonoy jamonoy été été tàngoor li gën a sedd li ñuy gis tamit ci seddaay mooy jamonoy hiver parce que ñaari jamono yooyu ci la safara di noyyi benn bi hiver benn bi été lu tax parce que safara dafa am ñaari vole dafa am côté bi nga xamante ne moom mooy bu tàng bi boobu la ñuy gën di tudd mais am na beneen côté mooy bu sedd bi te seddaay boobu euh, moo gën a en fait seddaay boobu day lakke seddaay boobu day lakke ah kon loolu moom mooy Euh, loolu mooy raasiq maanaam mooy loo xam day ànd ak seddaay bu laq léegi nag euh, bu ànd lëndëm gi bu ànd ak lëndëm gi ba pare sedd maanaam loolu problème la ci kaw problème xam nga tey euh, nit ki su nekkee ci nit ki su nekkee ci lëndëm loolu benn problème la mais beneen problème day gën a yokk su fekkente ne dafa bokk maanaam lëndëm gi dafa ànd ak sedd seddaay maanaam imaginer hiver bi nga nekk ci àll bi jamono hiver bi nga xam ne moom lay def ay moye moyen dix-huit degré côté yooyu ah waaw ay moyen dix sax dana baax nga nekk ci ci seddaay bi période boobu maam nga nekk ci ci ci àll bi ba pare mu lëndëm këris maanaam noonu ni muy mel loolu dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa métti te loolu moom mooy situation boo xoolee kon dañuy gis ne euh, raasiq buñ ko gisee kon ñu jël globalité wax jooju dinañ gis ne am na ñaari mbir yu muy explicité xattaa ci dundu nit ki mooy lan mooy lu demee nekk euh, nit ki nekk ci situation boo xamante ne léppam dafa gelé maanaam addunaam ay dundam maanaam problème am yi maanaam lépp dafa gelé ba pare lépp lëndëm maanaam de ce fait du mën a am horizon bi maanaam du mën a gis bu tunnel bi du xam lan moo xew ci kanam amul yaakaar ci dara bu boobaa dañuy daal di gis lu tax mu daal di indi rabul falaq maanaam ki nga xam ne mooy borom falaq mooy kii xar kooku moom bu ñëwee dana dana rey affaire yi maanaam nga gis lëndamaay gi daal di yëkkati ku dañ waaye tamit lan euh, li nga xamante ne moom mooy euh, seddaayu mbir yi maanaam mooy le fait que mbir mi bloqué parce que seddaay day bloqué dara maanaam day indi euh, mbir mi tëju. maanaam day tax mbir mi maanaam euh, comme lu ndox ndox seddaay bu tar daf koy def benn glace maanaam mu nekk bloc maanaam ah, ce qui fait que ni loolu noonu parfois xar ko day métti maanaam xar bu ko glace boobu dafa jafe mais rabbul falaq su ñëwee ki nga xam ne moom mooy borom al falaq maanaam moom day ñëw percer lépp maanaam xar ko mu daal di ubbeeku ah kon jamono yi bu nekkee ci jamono yu lëndëm ah yu lëndëm te bëri maanaam te te te te te te mel noonu sedd noonu bloc lépp bloqué nekk glace gu nekk ci sa kanam parce que glace gi tamit le fet ko mu nekk glace am na beneen problème bu ci nekk am na beneen jafe bu ci nekk mooy bu nekkee glace tëju day naqaree toj pas parce que dafa dëgër kese mais parce que aussi dadul yomb parce que lu dëgër nga toj ko nga dóor ko loolu benn mbir la mais bu dee dafa sedd nekk glace en même temps soo koy xar fer maanaam pepp galaas yi di dal sa kaw wala nga di ko xar mu ànd ak euh, seddaay boobu bu tar bi nga xamante ne sa loxo yi day gelé wu te loolu képp ku nekk ci mbedd mi di def liggéey boo xam ne ci mbedd mi nga koy defee euh, ci jamonoy hiver dina comprendre ne euh, loolu bokk na ci li gën a jafe maanaam bokk na ci li gën a metti maanaam sa loxo yi di sedd nopp yi di waaj a dagg mel ne nekkatul ci say ci sa ci sa bopp bi Euh, tant yi gelé ba nga xamante ne da ngay mébét sax ne est-ce que bu ma simmi woon samay dàll du tane ah boo solee say gants léeg-léeg nga jàpp ne gants yi ma teggi woon ko xëy na mooy tane alors que maanaam te loolu noonu yëpp mooy ne dangay nekk koo xamante ne da ngay euh, euh, da ngay désœuvré wu maanaam doo amati dara doo man da ngay maanaam amatoo possibilité nekk ci avancement maanaam ci mën a dem ci kanam loolu nag ki nga xam ne mooy rabbul falaq moom moo mën a xar situation boobu noonu nit ki mën a avancer ci dundam euh, loolu nag day dal nit ci volet yu bari maanaam du dal nit rek ci problème yii nii maanaam mun du ko dal rek ci lii ci ci situation euh, euh, maanaam ci ci ci benn situation bàyyi beneen déedéet adduna bi yëpp day tourné wu maanaam nit ki bu dee nit ki mën na ko am économiquement mu nekk ci situation bu mel noonu nga xamante ne léppay bloqué ba pare sedd maanaam wala affaire du fonctionner dara du dox mu nekk ba pare mu lëndëm xamul fan la jëm eh, mën na ko nekk ci socialement maanaam ni muy dundee socialement amul voilà ni tout autour moom rien ne va voilà dara doxatul mën na ko nekk ci yeneen situation mën na mais bi pire mooy nga nekk ko spirituellement maanaam sa digganteeg sa borom. subhaanahu wa maam nga nekk ci lëndëm googu xamuloo foo jëm xamuloo fan ngay teg sa tànk parce que ay mbir yi comme li borom bi subhaanahu wa taala aw bahrin lu jiyin ah, ah, ah mawjun ah, la ko borom wax bahrin lu jiyin yaghsha mawjuha yaghsha yow naam jazakumullah yaghshaahu mawjun min fawqihaa mawjun min fawqihaa sahaabun zulumaatun ba'duhaa fawqa ba'din idhaa akhraja yadahu lam yakad yaraahaa wa man lam yaj'alillaahu lahu nuuran famaa lahu min nuur maanaam ni muy mel mooy koo xamante ne situation d'ailleurs moo tax situation bu mel ni muy xaasiq gi ci lëndëmu guddi gi la mais bu ñu ko xoolee image bi borom bi subhaanahu wa ta'aala joxe. ci sóoratu nuur mooy saar bi nga xam ne ci lay waxee leer maam saar la boo xamante ne yàlla def ci détaillé état bu leer yi façon wu leer yi ni nga xam ne noonu la ak évolution wu leer yi euh, daal ni bokk na ci nag ni mu ko leerale ci foofu mooy joxe na xaalu yéefir bi moom yéefir bi naka la mel mu ne muy joxe exemple ki yéeféer bi wala nit ki nga xamante ne spirituellement il est bloqué maanaam spirituellement demul dafa nekk ci lëndëm mu ne kooku dafa mel ni mu ne ko zulumaatin képp ay lëndëm lay doon mais waa ji nekk fii baxrin lu jiyén ci géej goo xamante ne maanaam ci biiru géej gu lëndëm la nekk nga gis kon seddaay bi biñ doon wax maanaam rasaka nga gis seddaay taruk seddaay gi day nekk foofu gis nga maanaam ñi nekk ci géej gi euh, ñiy plongé ñoom comme xam nañ ne euh, léeg-léeg maanaam ci seen situation yi danger bi leen di gën di gëte parfois mooy euh, ñu crampe foofu maanaam wala ñu nekk situation boo xamante ne géej gi da leen voilà maanaam seddaay bi moo leen maanaam seddaay bi sax moom mooy gën a nekk seen problème leneen et que boo demee ci pôle pôle yi loolu tamit daf fay am maanaam da ngay nit ki day mën a dugg ci biir ndox mi rek. glace gi formé ci kawam mu daal di bloqué mu mel ni ku nekk ci bàmmeel ah ah kon aw kazul kazulman fi bahrin lujjiyin yakhshahu mawjun min fawqiha mawjun min fawqiha sahabu koo xamante ne ab duus day tiim da koy tiim benn vague day maanaam day tiim da koy tiim ba pare vague boobu am beneen vague bu nekk ci kawam ba pare ci kawam mu am niir bu ci nekk zulumaatun ba'duhaa fawqa ba'din ay lëndëm lay doon yoo xam ne yenn yi ñooy nekk ci kaw yeneen yi de telle sorte que idha akhraja yadahu lam yakad yaraha su yëkkitee loxoom su ko génnee nii xaw tuuti du ko gis tellement que mi ngi ci biir lëndëm gi nag bu nekkee ci situation boobu rabbul falaq rek mooy ñëw moo tax mu ne wa man lam yaj'al lillaahu lahu nuuran fa maa lahu min nuur ku yàlla defalul leer kooku du am leer situation boobu nit ki bu ci nekkee ci wàllu mën na ko nekk ci lépp nag mais su ko nekkee ci diine moo gën a garaw parce que du xam fu mu jëm yi muy gis yépp day nekk maanaam il ne retrouve plus xamatul fu mu jëm parce que xamatul ban saint ban wàlliyu lay war di sukkandiku à quel à quel saint se loolu xamatu ko parce que façon ñi muy gis ne ay waliyu lan wala ay nit ñu baax lanu mais en même temps muy gis luy provoquer ci moom ne kii wóorul day bëri <coughs> ku yàlla indi leeram kese mooy mën di xàmmee daal ne ah d'accord mbir mi ndekete du nii nii la ndekete du nii nii la ndekete du nii nii la <coughs> Euh, kon kon mu ne min sharri ghasiqin euh, ci biir ghasiq tamit am na benn beneen firi bu ci am moom mooy jant mooy weer wi alqamar ndax sayyidat Aisha radiyallahu anha dafa ne dama ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam guddi gi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na axada bi yadi fa rafa'a ra'sahu fa nazara ila alqamar fa qaala yaa Aïcha ista'iidhi billahi min hadha hadha huwa al-ghasiq idha waqab yeneen ci sallallahu alayhi wasallam dama ànd ak moom ci guddi gi mu téye sama loxo xool weer wi ne ma yow Aïcha musulul yàlla ci kii min sharri hadha ista'iidhi billahi min sharri hadha musulul yàlla ci musiba bu nekk ci kii parce que kii moom mooy al-ghasiq isa waqaba maanaam bu duggee maanaam mooy weer wi maanaam musiba bu ci mën a nekk maanaam lool nag li muy tekki moom mooy ne weer wi moom mooy siiñu guddi mooy màndargay guddi loolu lay tekki comme ni ko borom subhaanahu wa ta'aala wa ja'alna al-layla wan-nahaara aayatayn fa mahawnaa aayata al-layli wa ja'alnaa aayata an-nahaari mubsiratan li ta'lamu 'adada as-siniina wal-hisaab maanaam euh, dañoo yàlla dafa def guddi gi ak bëccëg gi mu wutal ko ñaari màndarga mandarga yu bëccëg guddi gi mu daal di koy cuub muur ko mu lëndëm moo tax mandarga yu bëccëg gi nag mu daal di koy def mu leer nañ loolu pour ngeen mën a xàmmee limu euh, at yi ak ngeen calcul yi ngeen di mën di def yépp ngeen mën ko ci basé maanaam kon mu xam ne kon dañuy comprendre que ni euh, li ci yonent bi sallallahu jublu maanaam moom mooy parce que weer wi buy dugg maanaam moom mooy feeñ bu bëccëg amee buy guddi jotee euh, <coughs> waqaba moom mooy lu dugg maanaam du yegsi en isa waqaba euh, li nga xam ne tamit moom mooy rapport bi am euh, te bokk na ci kon li ñuy jàngee ci suñu aaye boobu mooy ndekete même yi nga xam ne dañoo insoupçonné ah ne musiba mën na ci ñam am maanaam ndekete am na ca maanaam te foofu boo xoolee neenoo min sharri ghasiqin idha waqab maanaam ci guddi gi buy dugg si maanaam euh, ñu ngi ñaan yàlla maanaam mu musal ñu ci musiba yooyu bokk na ci tamit liñ ciy jànge moom mooy ne bi mu naan min sharri ghasiqin idha waqaba mooy euh, ne boroom suba gi ci xar suba maanaam maanaam nit ki bu nekkee ci guddi nekk ci lëndëm ak maanaam ay signe lañ maanaam ndekete guddi ak bëccëg yëpp ay signe lañ borom subhaanahu wa dafa teg guddi teg bëccëg aussi ndekete daf ñuy jàngal nañu léeg-léeg nit mën na nekk koo xamante ne ci guddi rek lay ne wala mu nekk koo xam ne ci bëccëg lay ne maanaam naa ne eh, saa yi moom wolof yi sax dañ koy wax yii kii mi ngi ci guddi goo xamante ne fajaram jotagul maanaam li mu ci mooy mi ngi ci ay jafe-jafe mi ngi ci naqar mu ngi ci jaaxle ak tiitaange goo xam ne maanaam fi mu toll gisagul leer gi fajar gi jotagul kon bu boobaa dañuy gis munaasaba bi nga xamante ne moom moo mooy askanonte bi askanonte ci mu utiliser baatu rabbul falaq mu daal di musu ci nga xamante ne moom mooy guddi gi fuy dugg bokk na ci tamit li ñu ci eh, jànge ci suñ ci aay boobu moom mooy ne eh, mooy guddi am na mbir yu ciy xew ci yu bon yoo xamante ne du xew ci bëccëg parce que loolu moom moo tax mu daal di utiliser baatu guddi euh, loolu euh, moo tax tey bu ñu xoolee ndax li mu wax na min sharri ghasiqin maanaam ghasiqin maanaam lu bolu li nga xam ne mooy euh, guddi gi dugg te sedd te waxul lan waxul waxul bëccëg gi maanaam kon ñu xam ne guddi am na yu bon yu ci xew yoo xamante ne xewul ci bëccëg waaye am na yu baax yu ci xew yoo xamante ne xewul ci bëccëg comme ni ko borom subhaanahu wa ta'ala waxe inna naashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu laa maanaam guddi gi li ciy sosoo maanaam jaamu yàlla gan cay def loolu moom tout temps muy gën a kawe moo gën a màgg tamit euh, loolu moom moo tax tamit euh, laylatul qadri maanaam nekk ci guddi maanaam nekk guddi gi nga xamante ne ci la dayo yu mag yi amee ci la mbir yu rëy yi di xewe euh, kon bu ñu xoolee kon loolu tamit daf ñuy jàngal ci ne maanaam mbon ak mbaax mën nañoo cohabiter maanaam dañuy nekkandoo fenn waaye lenn lu ci nekk nekk loo xam ne bii la maanaam lu relatif la c'est-à-dire que laylatul qadri guddi gi la pourtant guddi gi moo dugg si mën na nekk jamonoy seddaay waaye bu ñu seetloo laylatul qadri bokk na ci màndarga yi tamit mooy du sedd torop du tàng torop voilà maanaam day mel ni day xaw a diggu doomu ba pare du lëndëm këris maanaam day xaw a euh, day relativement day leer <coughs> euh, kon ñu gis ne lëndëmaay gi nga xam ne moom moo ci nekk moom mooy li ñuy muslu ak li nga xam ne maanaam moom mooy euh, ak ak seddaay bu tar bi maanaam ñoom ñaar ñu daal di ànd te loolu ci mbir mu ñu ànd loolu mën na koo yàq bokk na tamit ci li ñuy jànge ba tey ci suñu aaya bi mooy ne euh, li tax mooy ne lu bon li nga xam ne moom moo nekk ci guddi gi maanaam guddi gi ci la ci la euh, ruux yu bon yi wala bakkan yu bon yi mooy li ñu les mauvais esprits ci la ñuy activé ci la ñuy nekk ci seen ci seen ci seen seen niveau bi gën a kawe voilà loolu moom moo tax bu guddi jotee rek seytaane yi dañuy daal di commencer dugg commencer di di dox te loolu période boobu moo tax euh, bu timis gi dee yegsi parce que seytaane yi en fait ñoom contrairement ak ñun ñoom guddi mooy seen bëccëg maanaam guddi mooy seen jamono ji nga xam ne ci la ñuy sawar ci la ñuy génn ci la ñuy def yi ñuy def rawati nag jamono ji dugg moo tax Euh, ci aaya bi dañ ciy gisee tamit ne bokk na ci d'ailleurs liñ ci gën a jànge bokk na ci mooy le fait que jamonoy guddi li ci gën a dangereux mooy période bi muy dugg mooy liñ naan timis gi maaseegul balaa timis gi maase rab yeeg seytaane yu bon yeeg yu yëpp mauvais esprits yi foofu dañuy actif nekk ci seen voilà ci seen digg ndënd euh, loolu moom moo tax tamit Euh, loolu bokk na ci munaasaba bi maanaam li askanonteeg ñu war a ñaan yàlla mu musal ñu moom mi nga xam ne mooy rabbul falaq mooy boroom ak xar gi nga xam ne mooy xar bëccëg gi mooy leeral mbir te dañuy gis ne borom subhaanahu wa ci lu dul benn ji ñaar ci ay aaya dafay jël lu baax mu boole ko maanaam leer mu ko ak li nga xam ne moom mooy yu baax yi waaye lëndëm mu lëkkale ko ak yi nga xam ne moom mooy yu bon yi comme ni nga xamante ne noonu la borom subhaanahu wa taala wax ci aaya bi nga xamante ne moom lañ doon wax sànq Euh, nga xam ne nit ki bu nekkee ci ay jaax ay naqar ay jaaxle ak tiis ak problème yu rëy maanaam nekk ci jamono ji nga xamante ne moom mooy jamono ji mu bloqué carrément ci digganteem ak boroomam subhaanahu wa taala mu daal di melalee loolu comme ne ci ay lëndëm lañ yoo xam ne dafa nekk ci biir géej boo xamante ne dafa am ay duus ci kaw duus yooyu yeneen i duus ne ca ba pare ci kawam ay niir ne ca euh, naka noonu bu ñu xoolee naafeq bi tamit noonu la ko melale ah euh, masaluhum ka masali lladi astawqada naaran ah, falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba allahu bi nuurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un aw ka sayyibin min as-samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iqi hadara al-mawt wallahu muhitun bil kafirin yakaadu al-barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idha adlama alayhim qaamu walaw shaa'a allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim inna allaha ala kulli shay'in qadir bu ñu xoolee melo yooyu nga xam ne moom la borom subhaanahu wa ta'aala melale naafiq yi maanaam mooy koo xamante ne mu ne naa naafiq dëgg-dëgg boo xoolee ni mel mooy koo xamante ne istawqada naara dafay dax wax ne indil leen ma safara maanaam day dem wuti ji safara daal di wut taal maanaam wut ci taal tàkk te maanaam moom diini ji alquran bi sunna yeneen bi sallallahu alayhi wasallam day mel ni safara ci moom. moom moo tax bu ñuy wax alquran wala sunna dañ naan yii saa kooku dafa tàng maanaam. parce que moom alquran bi moom loolu moo tax yàlla melale ne moom boo xoolee bu bëggee ñu wax ko ci alquran wala ñu kii ko moom loolu safara la ko jàppee déjà euh, sawqada naan waaye bala maa aba at maa xawloo comme alquran ak sunna dañuy leeral bu ñu leeralee li ko wër mooy lan diini maanaam mbir yi leer na te xattaa ci dund dund àdduna yëpp noonu lay demee ah parce que lu tax xam nga lu tax naa fekk dundam di métti mooy nit la koo xamante ne il est psychologiquement faible maanaam nit la koo xamante ne euh, dafa nekk ku ku ku ku faible de mais psychologiquement maanaam amul fulla bu mat bu muy mën a jëlee ay responsabilités voilà du jamais mu jël ay responsabilités amul amul fulla googu te bëggul wane ni moom quand gëmul affaire yi mais non plus mënta wane ni. weddi na euh, ce qui kooku kooku fekk day nekk kuy tàggatémbe laa ilaha illa wala ilaha illa maanaam farul fii farul fee foo ko bëgg féetale rek à un moment donné di nga gis ne féetewul foofu kooku nag maanaam da ngay gis day wut istawqada naaran maanaam sawara bu muy taal waaye fa lamma aba at maa xawlahu bu leeralee li ko wër te moom mooy leeru alxuraan ak sunna day leeral mbir yi mais baat boobu yenn ba alquran boo xoolee ada at la jëfandikoo mooy leer bu ànd ak tàngoor loolu su amee ñu daal di gis ne ah ndekete dëgg gaa ngi nii ndekete kat léegi leer na nangam voilà léegi leer na nag maanaam du gis nag léegi nag voilà léegi nag affaire yi leer na maanaam leer na googu mais ànd ak naqar la ci waxee lay waxee ni leer na maanaam leer na mais dafa metti ci moom <laughs> loolu su amee rek zahaballahu bi nuurihim yàlla yóbbu leer la maanaam leer gi àndut ak tàngoor lay bàyyi mais tàkk-tàkk xam ngeen ni bu fekkente ne dañoo yóbbu li ciy leer li doon leeralaate bàyyi fa tàngoor gi ak lëndamaay gi moo fay des su ko defee tàngoor gi ak lëndamaay gi nag des ak moom wa tarakahum mu bàyyi leen nag fii zulumaatin ci lëndëm gi laa yubsiruuna duñu gis moo tax ñooñu ñu mën gis dëgg mukk parce que dañuy jàpp ne dafa tàng dafa tàng dafa tàng waaye lii c'est que ji kenn mënu ko appliquer non mais xam nga affaire yi charia bi non loolu wóorul c'est que parce que ba pare di wut lay wu nekk dinañ ko wut moo tax su mun bokk mun am dañuy euh, tëx gumbalu ñett yooyu la ñuy boole duñ mën a gis dëgg duñ mën dégg dëgg ba pare duñ mën a wax du baax duñ mën a wax dëgg cest ko dire que duñ mën a wax mm, yiw duñ mën a dégg lu baax soit yuñ déggee lu baax dañuy mel ni ku ko déggul suñu déggee lu bon dañ koy enregistrer suñu gisee lu baax dañ ciy gëmm suñu gisee lu doy waar daal koy enregistrer waaye duñu mën a wax lu baax parce que seen wax yëpp ay ay lay doon ay musiba lay doon ay ay sos lay doon ay wax lu dëgg lay doon ay wax yu ñaaw lay doon voilà dañuy ree bëñ yi weex te fekk deret a ko lal maanaam kooku moom moo nekk ci lëndëm boobu voilà maanaam kon mandarga gi wane ne nit ki kat mi ngi ci lëndëm mooy bu demee ba nga xamante ne moom dootul nangoo gisati lu baax du nangoo gis dëgg du nangoo gis yiw du nangu du dégg lu baax du ko nangoo déglu maanaam yooyu yëpp daf koy gene su déggee lu rafet daal di tëx su déggee lu baax lu bon nag lu ñaaw daal di commencer maanaam am nopp bu bu ubbeeku borom subhaanahu wa ta'aala maanaam nga gis ne kon leneen gi ak lëndëm gi la mel ne ci naafeq bi. moom ci boppam problème yi koy arrivé mais mu indi beneen mu ne wala boog mu melale ko comme aw ka sayyibin mina samaa'i comme taw boo xam ne dafa tukkee ci asamaan maanaam xam nga sayyib mooy saaba voilà maanaam loo xam ne day dal day wàcc te xam nga musiba baat ba foofu la jógee musiba mooy loo xam ne day dal sa kaw mënoo ci dara amuloo ci con mënoo ci contenir comme asamaan si taw bi sayyib buy taw taw bi di wàcc di dal di xëpp te mënoo ci dara. fi mu toll bu doon taw ci asamaan si amul kenn ku mun am doole ne finalement taw bi nañ ko arrêté bu subaa mu doog continuer wala nañ xaar taw bi dem fee maanaam taw bi moom buy wàcc wàcc na rek mënoo ci dara naa fekk bi nag maanaam te xam ngeen taw xéewal la taw tamit xéewal la maanaam moom image bi muy am ci alquran ak sunna xéewal yi yàlla di wàcce adduna bi yi fii xew te mu nekk ay xéewal borom subhanahu wa au lieu moom mu gisee ko comme étant taw moom du mën a nekk taw ci moom maanaam du mën nekk xéewal ci moom mais moom moo tax alxuraan jëfandikoo baatu sayyib te utiliser wul baatu matar matar mooy beneen taw bi mais sayyib mooy luy sotteeku di dal mais comme que moom ak musiba ñoo bokk racine radical donc moom musiba lay gis ne mi ngi moo tax fu ñu waxee rek kii nangam moom li muy gën a redouter mooy ñu wax ko ne ko yàlla nee na loolu moom bokk na ci moom lii musiba ci moom. mais bu tukkee ci asamaan si di wàcc mooy alxuraan ak sunna waaye moom taw boobu day ànd ak fii raadun day ànd ak lan ay dënnu maanaam moo tax moom buy dégg nit ki di wax diine di wax alxuraan di wax sunna moom voix bi muy dégg moom voix bi muy dégg voix wu dënnu lay dégg tonnerre lay doon tonnerre moom du dégg nga ay wax di normal la de. wax ji intéressant na déedéet moom li muy dégg yëpp ay dënnu lay doon ci moom c'est que waa ji ni muy wax c'est vrai que diine la c'est vrai que alxuraan la mais li c'est que war ko waxee nii maanaam moom <coughs> moom dënnu lay dégg wa barqon ak melax <coughs> te xam ngeen ni melax dafa am beneen caractéristique bu mu am mooy day leeral mais day gaaw maanaam danaan rey nga gis ne fii la mais après ci saa si lay arrêté maanaam ba pare beneen caractéristique bu mu am mooy day tiitalaate parce que melax bi ni muy dóoree maanaam day tiitalaate naafeq bi nag lépp lu aju ci alxuraan ak sunna noonu la koy def moo tax mën nañoo nekkandoo ñii di jariñu ci diin ñii ñii ñii ñii ñii affaire bi nekk musiba mu rëy ci ñoom léegi ñoom bu loolu amee lu ñuy def ñoom yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iq hadara al-maut xaatu googu ni mu mel ci ñoom moo tax eh, situation bi ñu nekk noonu dañuy jël seen loxo yi dugal ko ci biir nopp bi ngir ragal dee. c'est-à-dire que bouée de sauvetage bi leen yàlla wàcceel ñoom moom la ñuy jàppe moom mooy moo maanaam loolu moom buñ ko toppee dañuy dee mais seetlu ko ci. exemple la mais ñiy faral di dem boîte de nuit lu bari ñoom buñ gisee ni yow doo dem boîte de nuit doo déglu musique doo maanaam yooyu doo ko def maanaam ñoom daanaka dañuy jàppe yow yàqu dee yéen a yam maanaam euh, ak wala nan nga mën a dundee nii daal maanaam questionnement lay doon ci ñoom maanaam ana naka rek la nit mën a dundee nii quoi waa ji c'est que waa ji dundul voilà léegi ñuy utiliser terme boobu non waa jooju dundul maanaam tey bu ñu xoolee kon dinañ gis ne euh, borom bi borom bi tamit utilise na euh, expression wu la ak leer ngir différencier yéefir bi jullit bi fi mu naan allahu waliyul ladina amanu yuxrijuhum min az-zulumaati ila an-nuur walladina kafaru awliyaa'uhum at-taaghut yuxrijunahum min an-nuuri ila az-zulumaati yàlla moom mooy ki nga xam ne mooy para farandoowu bi kilifa bi parak ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi gëm moom daf leen di génnee ci lëndëm yi yóbbu leen ci leer gi mooy mooy mooy rabbul falaq bi nga xam ne mooy génnee nit ñi ci xaasatin isa waqab mooy boroomu xar bi mooy indi leer gi ci situation bu lëndëm te naqaree ne maîtrise bi jafe mu jële indi leen ci jële leen ci lëndëm gi yóbbu leen ci leer bi kooku moom mooy yàlla boobu moom noonu lay def ak jullit ñi waaye walladina kafaru yéefir yi ñoom ñi weddi yàlla awliyaahum ñiy farandoog ñoom mooy ak taaxut taaxut nag comme ni imam ahmad wax rahimahullah mooy lépp loo xamante ne dalay xam nga baatu taaxut mi ngi jóge ci taxa baat ak tuxyaan tam foofu lay jóge maanaam mooy mbeew lu jéggi fi mu waroon a nekk buñ naan euh, dex gi dafa génn lalam maanaam dafa génn fi mu waroon a nekk muy fleur bi sort de son lit maanaam loolu moom mooy taxa kooku naa lamma taxal maa hamalnaakum fil jaariya lamma taxal maa maanaam ndox mi bi mu demee ba ëpp génn dégg nga boobu nag lan lañ soxla xamal naa kom fil jaaree dañ leen di teg ci kaw gaal gi mooy bateau de sauvetage bi voilà ci lañ leen jox indil bateau de sauvetage bi ngeen mën ci war mooy safinatu noox bi alayhi salaam te mooy lan bateau de sauvetage bi bu yent yàlla noox bi alayhi salaam mooy alquran ak sunna loolu nag mooy problème mu réalité bi. maanaam loolu mooy euh, nit ki nga xamante ne dafa nekk ci euh, ci lëndëm gi euh, maanaam toog taaxut kon maanaam yiifir yi ñoom kii seen farandoo maanaam nga xam ne moom jaral na leen lu ne mooy seen mooy mooy mooy ki ki leen yilif mooy ki leen yilif ba pare farak ñu maanaam ñoom ñu farak moom féetewoo ko mooy paaxut mooy ñi nga xamante ne danoo ëppal génn nañ sori nañ yoon bu baax bi mooy lépp lu imam ahmad rahimahullah daf ne taaxut mooy lépp lu lay wut lépp luy dox sa diggante ak yàlla loolu taaxut la tudd taaxut yooyu lu ñu def mun a yuxrijunahum dañ leen di génne minan nuuri ci lëndëm gi ci leer gi boobu ila zulumaat di leen yóbbu ci lëndëm yi euh, xam nga yàlla moom dafay jël gaayam yi di leen jëlee ci lan ci lëndëm yi ak seen diversité ak seen multiplicité ni ñuy bari bari indi leen ci leer gi ndax leer googu benn la alors que bu dee euh, ñee moom ci leer gi genn gi rek la muy diine ji l'islam bi ci lañ leen di jële léegi nag fu la neex nag ci xeeti lëndëm yi lu leen di yóbbu euh, beneen bi ci des tamit bi tax maanaam bokk na ci ci suñu aaya bi ba tey mooy min sharri ghasiqin idha waqab liñ ci bokk na ci jàngat yiñ ciy def ci buntu boobu mooy ne euh, li ëpp nit ki musiba yi koy dal ci loo xamante ne ci euh, jëm yu bon yi lay jóge mooy rab yeeg yooyu yëpp guddi lay xew maanaam lu ci ëpp guddi lay xew loolu moom moo tax muy ràññeeku nit ki guddi walla muy tëdd mu jàpp mu daal di ña jàng tamit li nga xamante ne moom mooy musluwaay balaa muy nelaw mu bañ koy sàggane parce que sàgganee loolu noonu dafay waral ci nit ki lëndëmaayu guddi yi dal ci kawam min sharri ghasiqin idha waqab ah, d'ailleurs d'ailleurs ak njubadi yu bari bari nit ñi bu ñu koy def guddi gi lañu koy def maanaam bëccëg ndar kam ñëpp toog di ko xool maanaam ñaare am na yu bari bari yoo xam ne nit ñi duñ ko def masalan bon léegi c'est vrai que euh, léegi professionnalisme am na ci mais ci lu jiitu sàcc par exemple guddi gi lañ koy daan faral di def maanaam lu bari bari ci sàcc yi cambriolage ak yooyu yëpp guddi gi lañ koy faral di def ah, euh, ñi di jaay ay dorog ak ay xeetu yeneen ak yeneen yàmbaa ñi di def ci lu ci bari guddi la ñuy nit ñu bari bari ci ay imaam caaxaankat yi tamit guddi gi lañuy ñuy génn dem ci seen caaxaan yi kon dañuy gis ne guddi place la boo xamante ne ah comme ni ko aaya <laughs> bi waxe maanaam dañ ciy comprendre que ni place la boo xamante ne am na yu doy waar yu bari bari yu ci man di yu ciy xewee euh, léegi ñu dellu siwaat ci fi ñu yemoon ci wa min sharri naffasaati fil uqad te yàlla tamit yow mii borom falak maa ngi lay ñaan nga musal ma ci kii li nga xamante ne moom mooy lu ñuy ëf wol ko ci pas yi loolu waxoon nañ ne njabar la ci jublu waxoon nañ tamit li nga xam ne lenn ci li ko wër ak baat yi fan la jóge ak loolu mooy li nga xam ne dañuy def ni takk et nit ki kii njabar li tax ñu tuddee nafasaat noonu euh, ba pare mu nekk mooy ne ay seen esprit maanaam ak am am yi am yu doy waar maanaam ego ego bi nit ki di amee maanaam bakkan bu bon bi muy amee moom lay jël mu concentré wu ci li muy tari yëpp mu tari ko bu ko defee su ko ci ëffee wàcc ci tuuti ay ferñeenti tuflit da gis yi muy fas fa la koy fase yi muy fas ci ci foofu la koy fase <coughs> waxoon nañ tamit ne al imam Abu Abdullah al-Qurtubi rahimahullah bokk na ci lim ci wax ne lu tax borom bi subhanahu wa ta'ala jëfandikoo an nafasa ñi di ëf ba pare mu utiliser terme féminin bi parce que lu bari bari ci ji ci ñi di njabar ñi ci gën a doy mooy mooy jigéen ñi surtout jigéenu yahuud yi suñu njabar ñoo ñu da gën a garaaw ci njabar rawatina période bi ñuy gis seen bërëg yi période boobu dañuy gën a encore dangereuse te même d'ailleurs euh, loolu euh, njabarkat yi gis nga buñ naan la benn paadiw wala benn grand moom day njabar wala benn boy bu nekk ci koñ bi yooyu tout ça kooku mën na garaw mais souvent ci gën a garaaw buñ naan la benn maire la boo nekk fële kii kooku mooy def affaire yi kooku souvent mooy gën a garaaw beneen mbir bi tamit moom mooy ne li ëpp ci ñiy dem di yóbbuwaate nii njabaraat ay jigéen lañ maanaam loolu it euh, ñoo gën a bari tamit ci ñuy yóbbu yóbbuwaate am na góor ñi dinañ koy def mais ñaare góor bu koy def sax da ngay gis xam naa warta nekk warta nekk à l'aise quoi maanaam dem naan liggéeyal ma diw loolu ñaare bi ëpp ci ñu koy def tamit ci ñooñu lay doon mais bon loolu après beneen sujet la euh, buñ ñëwee ci léegi ci li nga xam ne moom mooy lu kii parce que léegi ma lii ne amul statistique quoi bu bu leer voilà amul statistique bu leer Euh, juste nii du di la nii rek mais voilà mais en tout cas léegi buñ ñu nag ci loo xamante ne moom moo leer mooy njabar yi ay façon lañ euh, alxuraan nag am na benn bu ci tudd boo xamante ne moom moo gën a garaaw yeneen yi ci des mooy sihru tafriq parce que sihr <coughs> njabar ay façon la mais bu ñu xoolee alquran am na benn bu mu ci tudd boo xam te ne moom la njëkk a tudd bu ñu ko xoolee daanak mooy sexru tafriq mooy njabar bi nga xam ne day tàqale day tàqale diggante jëkkër ak jabar day tàqale diggante baay ak doom day tàqale diggante ay frère wala ay frère ak wala ay sœur day tàqale ay xarit yoo xamante ne yàgg na noo ànd te seen xaritoo dafa dëgër loolu mooy saxru tafriq te boobu noonu d'ailleurs alquran tudd na ko bi mu naan wa yata'allamuna ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawji te sax noonu sax la ko tuddee mooy ne dañ ciy jàngee dinañ ñëw ci aaya boobu insha allah léegi ci wala ci kanam wala ci jotaay bi ñëw amaan na mooy danañ ciy jàngee loo xamante ne day tax ñu mën a tàqale diggante nit ki ak jabaram moo tax së njabar boobu dinañ ci ñëwaat léegi ci yenn ci màndargaam yi am na beneen bu ñu tuddee tax taxyil mooy njabaru euh, def def la maanaam mooy nit ki day foog ne nangam am na fekk nangam boobu maanaam ci image am lay ne maanaam ci bopp bi lay ne muy gis comme li alqaana wa yuxayyalu rek min na annaha tas'a fa jasa fi nafsihi xiifatan Muusa mooy comme yeen comme saxaratu Firawna njaberkatu Firawna yi boobu façon lañ daan def ñoom mooy sihru taxiir mooy bu ñu bant bi ak lan buum yi nga gis ñu nekk ay jaan yuy dox yuy daw Euh, loolu maanaam loolu luxus lañ koy tuddee ci wolof maanaam souvent euh, mën na nekk bu fekkente ne da nga luxus dara maanaam mooy da ngaa soppi dara maanaam kiy xool moom bu gisee day gis ne mbir mi dafa soppeeku carrément nekk na leneen euh, mais façon jabar boobu en fait ci bopp nit ki lañ ko dugal. de telle sorte que affaire bi dafa changer mais complètement maanaam nit ki day nekk ci xayal maanaam ci monde imaginal il est dans l'imaginaire total dans la fiction mais daf koy dund comme ku nekk dans la réalité euh, boobu tamit dinañ ci ñëw mu am beneen njabar bu ñu tuddee saxul xumul mooy njabar boo xam te ne njabaru géeyal la maanaam day def ba nit ki day géey maanaam day day day tayal du mën def dara mooy sëf li wolof naan sëf nga xamante ne dañ lay jàpp teg la lu diis <laughs> doo mën def dara doo mën dem fenn te mën ngaa sawar ci lu ne ba mu des ci liñ la jabar souvent nag ay responsabilité lay doon yoo xamante ne nit ki mën naa sawar ci lu ne ba mu des ci taxaw ci responsabilité am maanaam leneen mbir yépp nag da ciy gis dañ ci ànd ak cawarte da ci ànd ak di dox la mu war a def nekk nit ku normal maanaam bu ñu génnee cadre boobu rek da ngay gis dootul nit ki day normal kooku moom sexarul xumul la am na beneen xeetu njabar moom mooy sexarul nazif mooy boobu nag souvent jigéen ñi lañ koy def muy génnee deret lu bari maanaam li ëpp li mu daan gis bari maanaam li gis deret tout le temps tout le temps tout le temps boobu tamit boobu beneen xeetu njabar la kooku mooy sixrun nazif euh, am na bon boobu souvent nit ñi dañ koy def pour maanaam perturber nit ki psychologiquement maanaam pour mu bañ dëgër pour mu bañ nekk ci li mu war a nekk pour mu bañ voilà pour mu décourager ci yu bari am na sihru tamrid maanaam njabar goo xam ne dañ koy teg teg nit ki maanaam mu feebar carrément après nag façon feebar yi day wute. waaw takk xala voilà yooyu tamit ci la bokk comme ay takk xala waaw euh, kon jabarkat yi dañuy utiliser ay techniques yu bute yu bari yu wuute Euh, am na tamit beneen mooy euh, bi ñuy naawtal nit ki maanaam nga xamante ne du du mën a toog moom day dem wala bi nga xamante ne dara du taxaw ci loxoom maanaam nit ki du mën a yor dara ba bu taxaw ci loxo bi Euh, bi ci gën a garaaw te boobu la alxuraan tudd mooy sifratu tafriq te d'ailleurs euh, ñu préciser benn affaire njabar du nit rek koy def jinne da koy def euh, beneen mbir bi nga xamante ne kon moom moo bata bata bàyyi xel mooy gis nga sihru tafriq Euh, Iblis hadis la bu nekk sax imam Muslim nee na saa yu xëyee day am benn trophée bu mu teg buuñaa boo xam ne da koy teg ne buuñaa bii moom gaa yi day woote gaa yi ñëw armée bi yëpp ñëw mu ne leen dem leen ngeen tasaaroo ci kaw suuf si soo leen ñëwee man am na buuñaa boo xam ne benn toqus ngalam boo xam ne ki ma koy jox ki ma koy jox mooy ki nga xam ne moom moo def li gën a bon tey ki gën a bon la li mu def rek kooku laa koy jox ki gën a aay quoi bu ko defee benn waay ñëw naan benn fekk naa fekkee bu ñëwee su ne man fekk naa ko doon julli man fexe naa boobu moom julli gi xamatu ci dara waaw def na kii waaye tukkul dara ne waaye benn waay man laa fekk fële quoi naa waaye waa ji moom waa vraiment ku jàpp njàmburam la mais fexe naa ba mu sàcc tey mais kii nangam ne ko waaye tukkul fële defoo dara. gaa yi ku ñëw wax wax wax wax mu ne ko defoo dara benn waaye nag bu ñëwee daan ne man nag fekk naa ba jëkkër ak jabar tey dañoo dóorante dóorante ñoom ñëpp bañ kii ci fi mu toll dootuñu tuddante c'est fini yàq naa seen diggante. wala fekk naa benn pàppaat ak doomam fii tàqale naa leen fexe naa ba ñu xuloo yooyu fi mu toll jeex na c'est fini wala fekk naa diggante mag ak rakk yox maanaam wax yooyu bu ko defee Iblis daan koy jël bokk ko daan ko wéy yow wéy <laughs> daan koy jox daan koy parce que lu tax parce que tàqale na ay nit kooku maanaam loolu mooy wane ni njabar yëpp boobu moo ci gën a te fii borom bi subhaanahu wa waxee ni maanaam gaa yi doon jàng njabar fi ko jàng ak origine bi foofu la utiliser daal boobu façon njabar la tudd mooy wa yata'allamuuna minhumaa ci Haaruut ak Maaruuta dañ ciy jàngee maa loo xam ne yu farriquuna bihi dañ cay tàqale baynal i diggante benn waay wa zawjihi ak jabaram moo tax boobu moo ci moo ci gën a garaw euh, boobu nag màndarga bi wane ne lii njëbar la njëbar moom am na bokk na ci mooy euh, mooy day maanaam seytaane bi nga xam ne moom mooy responsabilisé wu ci mbir mi wala maanaam seytaane bi maanaam système bi ni muy def buñ ko defee mooy day ñaawal ndaw si maanaam day fexe ba ndaw si waa ji bu ko xoolee day gis ne kii ku ñaaw la maanaam donte mooy ci gën a rafet ci jigéen ñi nag mais moom bu ko xoolee ku ñaawa ñaaw lay gis ba pare jëkkër ji su ko ndaw si xoolee waaju lu lay gis maanaam koo xamante ne terroriste bu mag la koo xam ne mën naa yàq tey àdduna maanaam ku ku tiitlu ku raglu lay gis loolu benn mandarga la maanaam noonu lay ci beneen bi ci des moom mooy conjointement maanaam ñoom ñëpp bu ñu leen tàqalikoo bu ñu génnee ci seen milieu conjugal maanaam milieu boobu dañuy correct maanaam dañuy nekkaat ay nit yu normal ak ñeneen ñi ci des euh, beneen bi ci des mooy. Euh, day def ba nga xam ne ñoom duñ mën a supportante maanaam kenn du supporter moroomam beneen bi ci des bi muy def mooy day def ba nga xamante ne euh, nit ki benn mbir moo xam ne lu ndaw la day fexe ba mu nekk lu rëy rëy rëy rëy maanaam loo xamante ne mat daanaka matut a bàyyi xel daa war di rek nekk ngelaw luy romb di dem maanaam moom lay jël ah def ko mu mu lool voilà voilà comme mbubb mu xotteeku mbubb mu xotteeku problème lay doon fóot naa ba sonn def naa ba lii ñëw ni ah, fi mu toll xotti nga sa mbubb bi nangam nangam ah, ki eh, wax kaas kaas ko kaas mais te loo xamante ne la normalement daa war a na passé bon ah su mbubb bi dafa xottee ko ah d'accord ah xam naa waaw après te nga ma ko def ma ñëwal la ko maanaam la waroon na doon waaye loolu mooy nekk problème boo xamante ne fi mu toll kenn mënatu la xam nu muy toll maanaam daf koy réyal ba pare bokk na ci problème yi moom mooy moom du conscient ci ne moom lii mu rëyal nii maanaam matut a rëyal maanaam ñépp dinañ ci conscient bam des moom beneen bi muy màndarga bi muy te loolu te ci ñaari côté yi lay nekke yeneen yi tamit moom mooy euh, day minimiser day minimiser njariñ ak effort yiy jóge ci keneen ki maanaam daf koy minimiser maanaam day jàpp ne du dara am na yeneen i mbir yoo xamante ne da da ci da ciy nekk mais loolu mooy yi nga xam ne mooy yi nga xam ne yu principal la ñuy doon yoo xam ne ñaare ci couple bu mu am souvent war nañoo jaam jort ne boo muy tudd gars yi dañ leen a defal dañ leen a def sexru façon bi nii mooy sexru taf teqale dañ leen a dañ leen dëddale wala leen dëddale waaw wala dañ koy wax tamit dëddale sama mbokk wala fi nawet xam nañ leen yëpp la def quoi <coughs> euh, am na beneen maanaam mooy kon bu tax yi bi wax nañ ko léegi maanaam comme nga xamante ne da day day day day day lay abuser loo quoi maanaam day abuser sa bët moo tax ak ah, ñii bañ njabar ñii sikk ñeen naan njabar non de toute façon euh, kii bi affaire bi Euh, benn ay loi physique kese la yoo xam ne dañ koy def pour affaire bi mën a tourner wala yooyu foofu la li ñuy waxee mën a mën a mën ñàkkee nekk dëgg parce que su doon loolu la kon euh, yent yàlla Musaa alayhi salaam du soxla maanaam pour dindi njabar boobu yow lenn rek def mooy da ngay déjouer liñ def ba tax affaire bi di tourner mel ni batterie lañ ci def wala yu mel noonu wala li ñuy def ci ginnaaw pour nax nit ñi am na nag ñuy def loolu loo xamante ne ñoom danoo mën a aay ci ci ci abusé nit noonu am na ñu mel noonu maanaam dañuy mën a nekk ak yow nii def ay affaire nii nga foog ne dañoo def lu garaaw fekk ñu lu garaaw. am na benn waaye boo wanoon ci ay ay ay ay yenn gars yi yu daan gas gas kii euh, man dama foogoon ne dañ doon jabar quoi parce que gars yi pourtant xew-xew diine bu mag la ñu ne ah. yàlla nañu yàlla sàmm mais gars yi dañuy gas dañuy gas après buñ gasee dañuy taal kii bi quoi dañuy taal foofu paax léegi bu ñu taalee léegi day waaj a day dugg ci biir ñu ñu ñu suul ñu suul ñu suul après mu daal di génn génn ni daal di yëkkati loxo yi comme comme quoi am na victoire ñeneen ñi ci des tamit mooy gaayam yi daal di yëkkati seen loxo ne def nañ kéemaan quoi maanaam voilà parce que dañ leen suul ci biir taal bi après bi ñu génnee ndekete voilà maanaam yëkkati loxo yi quoi. bon man bi mu gisee dama foogoon ni gars yi dañuy njabar ma am ku ma ko won nag mënuma mais ñii njabarkat yi oh mu ne ñii njabarkat yi sax leen gën a aay ma ne ko de lii ñu def du njabar mënuma non du njabar de en fait lii parce que suuf si en fait lañ jël ñoom bu ñu dugg bu ñuy dugg maanaam dañuy fexe rek ba benn partie suuf si jiitu si suuf su ko defee ñoom bu ñu duggee suuf si su duggee suñu suulee suñuy suul en dañuy fay taal bi en fait parce que. suuf si taal bi du ko lakk donc dañ koy fay léegi ce qui veut dire que ni après waa ji daal di am day wut rek benn système bu muy def ba ba ba du du noyyi gi du du du kii ci saa si mu mu jógaat loolu rek la def en fait deful lu kéemaane te loolu. voilà te loolu euh, yu mel noonu. am na ñoo xam ne dañ cee aay nga foog ne dañuy njabar fekk njabaruñ euh, mais njabar euh, borom bi subhaanahu wa taala mi koy wax ci yahud yi ne ñoom euh, dañoo topp li nga xam ne moom la moom la seytaane yi indi maanaam dafa yëgle ni borom soxna xam la na na njabar yi fi seytaane la comme lu ko waxee wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Souleymane wa maa kafaru Souleymane walaakinna shayaatiina kafaru yu'allimuuna an-naasa as-sihra wa maa unzila ala al-malakayni bi baabila haaruuta wa maaruuta wa maa yu'allimaani min ahadin hattaa yaquulaa lahu innamaa nahnu fitnatun falaa takfur fa yata'allamuuna minhumaa maa yufarriquuna bayna al-mar'i wa zawjihi wa yata'allamuuna minhumaa maa laa yanfa'uhum wa laa yadurruhum wa laa yanfa'uhum wala laqad alimu laman ishtaraahu ma lahu fil akhirati min xalaq wala bi'sa ma sharaw bihi anfusahum law kaanu ya'lamuun walaw annahum amanu wattaqaw la maxuubatun min indillahi xayru law kaanu ya'lamuun ñoom dañoo topp li nga xamante ne moom la seytaane yi indi dolli ko maa tax lu shayatin ala mulki Souleymane ci nguur yent yàlla Souleymane est euh, dafa amoon spécificité yu garaaw yu mu amoon bokk na ci. yent yàlla Souleymane alayhi salaam en dor du fait que moom ak papa par exemple xamal nañ leen man mante ko tayri waxu picc yi xamal nañ leen animaux yi lu ñuy waxee nan la ñuy ainsi de euh, ak yeneen bokk na ci moom jamonoom yàlla dafa defoon ne jinne yi ak nit ñi dañ daan dund période boobu rek la yàlla def loolu mooy ne jinne yi ak nit ñi parce que yàlla dafa ubbiloon en fait bunt bi bi dal bi bi taxoon ba nit ñi duñ mën a gis jinne yi mais jinne yi tamit duñ mën a bokk ci monde nit ñi dëkk ñoom bunt boobu la yàlla yëkkati woon. ce qui veut que ni jinne yi en réalité da yàlla da leen a teg ci seen suuf nit ñi mu bàyyi leen ci seen suuf mais ñoom loolu yàlla daf koo dindi woon période boobu en Euh, juróom-ñaari asamaan yi am dañu tegaloo mais juróom-ñaari suuf yi am en fait ci suuf sii lañ ne sauf que euh, dañu am ay ay ay ay ay ay pont ay pont ay ay mooy fii maanaam voilà ay ay ay pont ay brèche yoo xamante ne foofu lay la yeneen nit ñi ne maanaam au début nag ñoom ñëpp ñoo nekk woon ci suuf si nii mais yàlla dafa ubbi yeneen juróom benn kii maanaam bi nga xamante ne moom la ñeneen ñi ku nekk dem fi nga dem mu daal di tëj yépp doomu aadama yi ñoo des ci kaw suuf si nii ñoom ñoo fi ne mu nekk juróom-ñaari suuf yépp nekk ci suuf maanaam kon benn bi mooy bi mais yeneen juróom benn yi ay suuf la ne yu baatin lañ boo demoon tey jël say télescope ak yooyu di wëru beneen suuf si doo ko gis maanaam parce que lu tax parce que yeneen suuf yi suufus baatin la d'ailleurs bokk na ci mérite maanaam ngëneel yi Zul ni am mooy le fait que yàlla may ko mu mën a dem ci yeneen suuf yi comme li Alxuraan innaa makkannaa lahu fil ardi wa aataynaahu min kulli shay'in sababa yàlla ne dañ koo jàppandalal suuf si ba pare bépp mbir mu am ci yoon sabab maanaam mooy yoon bi muy jaar ba dem fa loolu moom moo tax mu dem ci façon suuf yu bari di gis taseeg foofu yu bari ba fi nga xamante ne foofu la Yaajuuj ak Maajuuj nekk mu daal di koy sadd parce que Yaajuuj ak Maajuuj seen fi ñu nekk ñoom tamit dafa am brèche boo xamante ne dafa ubbeeku woon moom la Zulqarnayni sadd noonu mais loolu du mur boo xamante ne suñu monde zahir bii la nekk ba nga xam ne dañuy ñëw di ko gis tuuti parce que su doon loolu la bon yaa Yaajuuj ak Maajuuj ak niñ bëree ba nga xamante ne un presque un pour mille lañ ci maanaam imagine xoolal lu yent bi wax sallallahu ne yaa Yaajuuj ak Maajuuj karawu fas karaw karawu xar xar boo xam ne dafa ñuul kooku mu am benn karaw bu weex ci moom. loolu mooy proportion wu nit ñi ñun bu ñu leen comparé ak yaa juuj ak maa juuj niñ bëri d'ailleurs alquran ne mujjug jamono dinañ leen ubbil hatta idha futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun maanaam nga gis ne bu yowmal xiyaamati di jege si mujjug jamono dañuy ubbi waat ya'juj ma ma'juj seen pot porte brèche boobu ñoom ñu daal di ñëw nga gis ñu dugg tasaaroo ci kaw suuf commencé yàq nag mais. Euh, kon Yaajuuj ak maanaam ñoom suuf si nekk suuf la mais benn suuf la ci biir juróom-ñaari suuf yi muy suufas baatin euh, moo tax ñoom amuñu accès ci ñun comme ñun tam amuñu accès ci ñoom ba mu des ñu yàlla may ñu ñuy mën di dem di explorer yeneen suuf yi di gis la fa nekk di fa dund di xam ni lii am na ko d'accord ok après voilà mais comme ku mel ni Zul Qarnayni alayhi salaam euh, kon euh, léegi jamono yent yàlla Souleymane nag alayhi salaam yàlla dafa defoon ne jinne yi ak nit ñi dañ daan bokk di dund maanaam brèche boobu yàlla dafa ubbiwoon jinne yi ñëwaat ci nit ñi mais ñu préciser ni ñu nekk ci yeneen suuf yi juróom-benn suuf yi ñoom ñëpp fi mu toll ñoom dañoo bëgg moom ñoom dañoo bëggoon a ñëw bokk fii parce que doomu aadama yi fii lañ ne maanaam ñoom buñ sañoon ci suñu dund bii ñun fii ñun ñu nekk ñun ñoom foofu la ñuy ne mais nag yàlla danañ ne tëj tëjal buntu boobu yëpp amatuñ fenn fenn benn yoon buñ mën jaar mu mën a yegg si. Euh, yent yàlla Souleymane sa salaam nag moom bi jamonoom comme bi ko yàlla dindee d'ailleurs loola tax euh, am na benn xadis bu ñu gis ci saxeex bi euh, bu naa Abu Hurayra radiyallahu anhu doon wax naan yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy bi mu jàppee benn jinne bu ko doon am bu ko doon jéem tere teree julli naan day jël tàkk-tàkk di ko ko tiimale maanaam di ko bëgg a di dóor ci xar kanam gi mu mu jàpp maanaam mu julli ba pare jàpp waa jàpp jinne bi takk ko yeew ko ci ci ci poto ci poto jàkka ji après nee na mu xalaat li yent yàlla Sulaymaan ñaanoon rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab yàlla may ma nguur boo xamante ne du yelloo pour keneen sama ginnaaw ndax yow yaay koy joxe nee na bi mu xalaatee loolu ci la ne d'accord ok euh, yent yàlla Sulaymaan sa dafa ñaanoon loolu moo tax naa ko bàyyi mu tax mu bàyyi ko mu ne su ma bañul loolu su ma bañul woon maanaam su dul woon ñaanu yent yàlla Sulaymaan booba sa salaam dinaa ko fi téye takk ko fi yeew ko ba yéen ñëpp soo leen ñëwee ngeen gis ko boobu xaqiqa bii la doon junj maanaam mooy ne jamono yent yàlla Sulaymaan alayhi saam dafa am lu xewoon mooy ne jinne yëpp d'ailleurs comme alquran wax na ko ci benn ñaar ci da daan dajale jinne yi nit ñi daab bukki daaba yi ñëpp maanaam picc yi animaux yi ñoom ñëpp la daan dajale ñuy dem. Ah, loolu nga xamante ne euh, euh, yàlla tàggatal ko ngelaw li tamit nga xam ne bu bëggee dem fenn ngelaw lee koy yóbbu. waaw ah, ñoom ngelaw leen di yóbbu ah bu ñu bu ñu bëggee indi yàlla ngelaw li indi leen jinne yi daan ko daan ko daan ko defaral di ko liggéeyal di ko toggal ah, di ko tabaxal ainsi de suite euh, dafa am benn jamono dafa pertoon nguur gi dafa am benn jaaro boo xamante ne moom la yoroon euh, comme yenent bi sallallahu alayhi wasallam xam nga am na jaaro bu mu yoroon boo xamante ne Muhammadu Rasulullah lañ ci bind sallallahu alayhi wasallam euh, <coughs> yent yàlla Souleymane alayhi salaam moom tamit daf ko amoon mais sauf que boobu dafa am benn moom la xaatimu Souleymane alayhi salaam benn euh, xaatim lañ ci defoon. secret wu nguuram gi borom subhaanahu wa ta'aala daf ko defoon ci jaaro boobu. bi nga xamante ne moom la moom lañ ko sàcc maanaam moom la maanaam moom la la réer daf ko réeroon jaaro bi seytaane dafa ñëw yéeg ci kaw nguur ci kaw euh, tronam bi mais wala mu wut kum ko lu mu fa teg mais ab jàmm rek la woon boo xam te ne c'était inanimé ma walaqad fatanna Souleymane wa alqayna ala kursiyyi jasadan Souleymane dañ ko fitnaal maanaam yàlla daf ko def natt bu rëy boo xamante ne dafa nekk ci eh, eh, jël maanaam ab jëmm teg ko ci kaw trône bi nit ñi nag maanaam ñëpp jàpp ne moom moo fi nekk ah moo tax sax dañuy wax ne jëmm jooju dafa nuróo nag moom yent yàlla Souleymane alayhi salaam de telle sorte que moom vrai su yent yàlla Souleymane bi bi mu ñëwee gaa yi gëmuñu ko. moment boobu mu perte nguuram moment boobu nag ci la seytaane yi profité ci suufu tróonam ñu dugal fa ay xeeti njabar ay façon njabar yu bare bare bare bari bi yent yàlla Sulaymaan alayhi salaam làqoo bi mu génnee àdduna maanaam moment boobu ma parce que récupéré waat na jaaro bi nekkaat buur euh, bi mu bi mu làqoo moom yent yàlla Sulaymaan alayhi salaam gaa yi xool ci trône bi nag foofu noonu ñu gis fa affaire njabar yooyu biñ ko fa gisee ñu jàpp ne kon yent yàlla Sulaymaan alayhi salaam parce que seytaane dañ leen gis ngeen lii la nootee gaa yi lii mooy njabar gi la leen nootee woon yi mu doon def yëpp mu kéemaane ci njabar gi lii rek la léegi euh, moom euh, bi moom nag la la la ne ñoom yahud yi wattaba'u dañoo topp maa tatlu shayatin ala mulki Souleymane li seytaane yi ñëw yokk ko ci nguuru Souleymane gi ñëw nettali ko ci ne lii la wane ko ñoom lool lañ topp mooy jabar gi mu ne wa maa kafaru Souleymane. yonent yàlla Sulaymaan weddiwul yàlla alayhi salaam moo tax boo xoolee ñoom ci xa xalaatu kii judéo-chrétien yi ñoom yonent yàlla Sulaymaan ab buur la ci ñoom maanaam moo tax ñoom buur lañ koy tuddee le roi Salomon mais jàpp ñu ne ab yonent la alors que ñun dañoo jàpp ne ab yonent la te dëgg la yonent la alayhi salaatu wassalaam donte buur la woon. mu ne waaye seytaane yi ñoom ñoo weddi lan lañ weddee yàlla ne yu'allimuuna naasa sihra dañoo jàngal nit ñi njabar kon dañuy xam ne euh, njabar loolu bokk na ci liy tegtale ne mi jàng ko kese day day yow day day tax nit ki nekk yéeféer jëmmi rek jàng maa nekk njabarkat moom maanaam nekk njabarkat boroom xam-xam yi yëpp rahmatullah alayhim dëppoo nañ ci ne njabarkat yéeféer la fi ñu dëppoowul lenn rek lañ dëppoowul liñ dëppoowul moom mooy ndax su njabaraatee dañ koy rey maanaam ndax su ko su su njabaree nit dañ koy rey Seydina Omar radiyallahu anhu da doon wax ne njabarkat yi rey leen leen ñu dem jàppi ñetti njabarkat rey leen mu ngi ci Sahih Bukhari yi alhamdulillah Seydina Hafsa radiyallahu anha soxna yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ba amee benn euh, mbindaanam bu ko jabar da koo rey daan nañ ko rey euh, en fait njabar kat imam Shafi'i maam Shafi'i rahmatullah imam Shafi'i radiyallahu moom dafa jàpp ne njabar kat kenn waru koo rey automatiquement maanaam bala ñu koo mën a rey mooy su njabaree nit mu dee boobaa dañ koy rey waaye su dee dafa njabar nit. maanaam moom moo wuuteeg ñeneen ñi ci loolu maanaam mais njabarkat bii ñuy wax mooy jullit bi jullit bi lañuy wax maanaam koo xam ne jullit la ci lislaam lay woote woo moom bu njabaree nit moom dañ koy rey loolu mooy mazhab yëpp noonu lañ ko waxee maanaam xanafiya yi maliki xanaabila rahmatullah shafi'i daal ñoom ñoo ne déedéet duñ ko rey mais dañ koy def xisaas maanaam mooy lan mooy dañuy xool par rapport ak dégâts yi mu créé ñu teg ko même dégâts yi bu dee dafa reyaate ñu rey ko waaw ah. voilà mais ak lu mën di xew maanaam dañuy gis ne ku mel noonu d'ailleurs imam Malik maanaam Malik sa ñoom dañuy wax lu gën a garaaw rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne njabarkat boobu même bu tuubee maanaam tey bu doon njabar ba yàgg bu daal di ñëw ne man de yi dafa doon njabar waaye tuub naa sax dañ koy rey ñu ne imaam bi lan moo tax mu ne parce que njabarkat buy def li muy def day làqatu maanaam ak tuubam mu ne fu ci soo compter day làqatu te ñu bàyyi xel euh, njabar <coughs> su fekkente ne nit ki daf koy def te li muy jëfandikoo ay kàddu yéeféer la kooku sikk nekkul ci ne yéeféer la mais am na mbir mu mat xel ñu bari dañoo jàpp ne non moom alxuraan lay kii fekk day jabat jëlal nangam maam lay bind jël turu di dugal ci bind ay aaya yaatal nangam def dugal ko ci biir euh, bàmmeel wala ñu boole koog yaxu yaxu yaxu yaxu yaxu néew bu am ñetti fan wala ñu takk ko teg ko ci naawtal maanaam picc buy naaw mu dem walla ñu sànni ko ci géej gi am na ay façon yu bari yoo xam ne dañ koy def te ay aaya alquran li ñuy jëfandikoo loolu yëkkatiwul mbir mi ci turu njabar loolu yëkkatiwul mbir mi ci turu njabar après ñoom nag duñ ko tuddee njabar lasraar lañ koy tuddee fekk boobu lasraar la xam nga al asraar mooy secret yi mbóot yi al asraar mooy yu yi mooy plurielu char asraar du asraar du asraar mais asraar la am na fajoo njabar maanaam nit ki ba pare ñu dem ci njabarkat bi nekkoon na ko dindi loolu boo ko xam yi wuute nañ ndax dagan na wala daganul te li gën a wér mooy daganul parce que dimbali koo seytaane yi mooy dimbali maanaam am njabarkat dem liggéey kenn kooku am problème ñu daal koy retrouver dem ne waa ji finalement demal nga dindiwaat dindil njabar bi maanaam mu daal di def njabar moom it pour dindi njabar bi yi nga xam ne moom mooy bu njëkk bo boobu la ñuy wax. lu gën a bari ci borom koo xam ne dañ ne dafa xaram même boobu maanaam boo parce que da ngay utiliser ay seytaane ñoo xam ne tôt ou tard dañ waat attaqué maanaam mooy comme ndëpp yi rek nit ki nga xamante ne jàpp na ne ndëpp da koy faj wala day dem ci xàmb yi pour fajuwaat wala yu mel noonu tôt ou tard mbir mi day wëlbati ko ak pat ci kawam te ba pare utiliser seytaane la alors que am nañ lu ko mën a faj te moom mooy alquran alquran mën na faj lépp. moo tax euh, ni nit ki di muccee ci njabar moom mooy euh, muy jëfandikoo tout le temps yi nga xam ne ñooy musluwaay yi Fatiha ayatul kursi ñetti Ikhlas ñetti Falaq ñetti Naas tous les jours saa yu xëyee mu jàng ko ngoon bi mu jàng nit ku yeewu dëgg sax maanaam moom lay njëkk a def maanaam nit ku yeewu dans le sens ku muus maanaam dëgg maanaam bu xëyee loolu lay njëkk a toppatoo rawatina suñu àdduna bi ñu ne rawatina ci milieu sénégalais milieu wolof boo dee ab wolof da ngay xam ne da war a moytu parce que milieu la bu dangereux boo xamante ne gars euh, danoo gaaw ci faagaagalaate dañoo gaaw ci faagaagal la <coughs> waaw fii mu toll waxuma la ñun ñii ñun ñii nii ci saal bi maanaam buñ ci génnee gone yu ndaw yi mais ñun ñii ñu ñu xam ñëpp ñun ñii ak ñi ñu xam ñëpp te ci ñu ñuy sénégalais kenn ku ci nekk xam na koo xam ne leer na ko ni ci dañ koo njabar <laughs> kii liñ ko def du jàmm ku nekk ci ñun xam na kuñ ko def te ku nekk ci ñun xam na ni def nañ ko ko daa réussirul peut-être wala boog nam waroon a réussir yeggu fa moo tax wolof ak moo ko wolof tamit daa war di jël ay matuwaayam maanaam sénégalais de manière générale daa war di di fagaru maanaam def ay taxsin <coughs> Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na bu dee da ngaa xëy nga wax bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'aliim ñetti yoon fii ba ngoon dara du la lor su dee ngoon nga ko wax ba ëllëg si suba ga dara du la lor te loolu ak a yomb matul 30 secondes ñetti yoon yi matul 30 secondes bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa samiul aliim bismillahil ladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa samiul aliim bismillahil ladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa samiul aliim jeex na moo tax 30 secondes mais yaa subhaanallah seytaane seytaane dalay en fait daf lay daf lay daf lay taayelloo te gis nga am na benn sixaru bu ñu tudd sànq mooy sixarul xumul mooy secret mooy njabar bi lay géeyaloo maanaam bi nga xam ne moom da lay da lay da lay tayaloo da lay en fait moom bu la ko defee njabar njabar dafa bokk ci danger njabar mooy suñ la njabaree problème bu mënti am ak lu mën a xew yow doo gis ne problème am na te sa xel dina dem ci lu ne ba mu des ne dañ laa njabar maanaam yow fii catastrophe bi ak agsi carrément ba affaire bi romb ngay doog a rendre compte que ni ndekete la ma nekkee woon ndekete du woon doon doon nen. ñëpp mën nañoo gis ni problème am na yow ba mu des yow yow doo gis ne problème am na ba noppi bokk na ci tamit njabar li muy garaaw li bokk na ci danger yi mooy ne nit ki du conscient ci ne moom dañ koo njabar. moo tax su ci commencé conscient rek ne non mais man est-ce que finalement est-ce que man jabaruñ ma maanaam moment boobu oh maanaam mooy affaire yi dëgëratul maanaam mën na cee commencé jóg mais si noo day jàpp ne rek xëy na yàllaa koy nattu ndeysaan xam nga rek àdduna moom boo jaaree ci yenn yoon yi foog yàlla di la nattu ak yooyu moom loolu rek lay jàpp du jàpp ne day jàpp ne mbir yi c'est normal waaw lépp luy tax nga def musluwaay yi en fait loolu dañ koy neutraliser ci yow cest à que maanaam mën ngaa xëy xam ne pourtant lii bëriwul Fatiha ayatul kursi ñetti ikhlas ñetti falaq ñetti naas vraiment bëriwul mën naa koo def tous les jours su ma xëyee ngoon gi mu fexe mais da nga koy fàtte da nga koy fàtte wala nga tàyyeel koo def. te attan ngaa def leneen nag yeneeni mbir mais loolu moom doo ko def waaw jàpp di saxoo jàpp loolu dina yombal lu fekk njabar gi du mën a yegg si ci yow donc am na ay mbir yoo xamante ne yooyu dañuy yombal lu fekk nit ki duñ ko jabar maanaam mais nag buñ la xësee ba jabar nag après loolu beneen problème la maanaam boobu moom dindi ko boobu tamit mën naa ne mais beneen beneen problème la voilà mais falaxeeg naa si dañ koy dindi maanaam boo ci jàppee lim bu bare bari nga def ko léegi nga gis mu deñ soo ci jàppee lim bu bëree nga di ko def def ko def ko defar ko defar ko defar léegi nga gis mu deñ falaxeeg naa si dañ koy dindi bokk na ci tamit lii tax tax ba du yomb nit ki mu dal ko muy julli ci mbooloo yi loolu tamit day tax ba njabar bi du la gaaw a dal euh, <coughs> kon borom subhanahu wa yéen ci yàlla Souleymane weddiwul waaye seytaane yi ñoo wedd ndax ñoom ñoo jàngal lan nit ñi njabar bi baabil ci baabil waaye moo tax mu daal indi ci wax ji ne wa ma unzila alal malakayni waaye wàcc wuñ ko ci ay ñaari malaaka comme ñoom li ñu wax ne mbir mi ci ñaari malaaka la jógee moo tax nangam déedéet lii seytaane yee ko indi kenn wàccewu ko ci ñaari malaaka waaye ñoom ñoo ko ñoom yéefiri ñoom yowóot yi ñoom seytaane yi ñoom ñoom ñoo ko commencé jàngale bi Babila ca Babil Babylone te ni ko jàngee ci ñaari seytaane yu tudd Haaruta wa Maaruta wa ma yu'allimaani min ahadin te duñu jàngal ñoom Haaruta ak Maaruta duñu jàngal kenn illaa yaqula lu du xanaa ñu wax ko ne innama nahnu fitnatun li nga ay fitna lañ falaa takfur bul weddi yàlla maanaam boo seytaane taalee boo ñëwee pour jàng ñoom njabar ñoom dañ naan la ñun ay fitna lañ dëgg lañ bul wedd yàlla waaye ta'allamuna mais gars yi ñoom dañuy bëgg comme njabar lañuy def dañuy bëgg def yu extraordinaire dañuy jàngal a ta'allamuna menuma ci ñoom ñaar maa loo xam ne yu far farriquna bi dañ ciy tàqale baynal mari diggante nit ah, camsi taw zawji ak jabar ak jabaram wa yata'allamuna moo tax dañuy jàngee maa yadurruhum lu leen di lor wala yanfa'uhum te du leen jariñ wala kat ci dëgg kat dëgg alimu xam nañ ne laman ishtarahu ne lii képp ku ko jënd maanaam lii de ku ko jëndee sa diine maa la doo ko amat doo am fil aaxira ci àllaaxira min xalaatin benn cër wala bi sa aka ñaaw maa li nga xam ne sharaw lañ jaayee bi seen diine ji anfusum seen bakkan maam lañ jaayee moom euh, ci mbir moom mooy njabar gi anfusum seen bakkan law kaanu ya'lamuna aka neexoon ñu xam njabar googu lañ jaayee maanaam lii profit wu àdduna bu teel bi moom lañ jaayee seen seen seen àdduna seen bakkan alaxira amuñu ko dara jeex na moo tax ki gën a yiis ci nit ñi bokk na ci mooy njabarkat mu bokk ci sab'ul mubiqaat yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne iyyaakum wa sab'al mubiqaat am na maa ngi leen di moytandikuloo juróom-ñaar yi alagaate te bi mu tuddee ashirku billah bokkaale yàlla bi mu ci teg mooy as-sihr bi mu tuddee bi mu tuddee eh, shirku bokkaale njabar la ci def ah nga gis ne euh, yooyu maanaam dañuy ak après mu teg ci lekk riba parce que en fait ay mbir la yoo xamante ne dañuy yàq société balaa ñuy yàq individualité yi maanaam balaa ki koy ki ko moom ci jëmmi boppam muy loru société bi ci boppam moo ci loroo waaw lekk riba lekk alalu jirim yi Hmm? ak lu maalul yatim euh, beneen bi ci des mooy xarfu maanaam jiiñ jigéen da day njaaroo maanaam di jiiñ jigéen ñi dañuy njaaroo yooyu tamit day yàq day yàq société quoi gis nga euh, moo tax njabar nit souvent su ko defee rek day rey spiritualité am loolu moom moo tax koo xamante ne am na benn jour maa ngi koy wax ne ko suñu nit ki su entre entre entre rey nit maanaam rey nit maanaam ku ku njabaat nit ku attan def ko njabaat attan liggéey nit pour quoi que ce soit kooku tey boo ma ko tegalee ne ma rey ne nit vraiment du ma bett du xam nga day mel ni lu sore mais loolu ku ko def du bett ki nga xamante ne tamit euh, dafa njaaloo maanaam dafa am ay lien relation extra conjugale ah relation extra-conjugale kooku attan na tamit rey nit parce que bakkan bi rek la topp waaw attan na ko de si d'ailleurs euh, booy xool émission yi wax ci enquête criminelle yéeg yooyu dinga seetlu lu bëree bëri lu lu lu affaire boobu di ñëwaat maanaam kii dafa rey kii parce que dafa dafa doon am benn coro après finalement bon mu mujj rey jabar ji walla kii ndaw si daa mujj am benn waay finalement mu mujj rey jëkkër ji ñu complot ñoom ñaar rey jëkkër ji ak yeneen yu mel noonu moo tax daanaka enquête bi moom boo xësee ba yegg ci ne waa ji amoon na daa amoon coro rek wala ndaw si amoon na eh, waa jeneen jeneen beneen xale bu góor bu koy seet rek maanaam boo xësee ba établir lool rek bu enquête bi yeggee foofu rek bu la neexee nga fay télé bi dem sa yoon maanaam xam nga résultat bi. xam nga résultat bi bon ba des ay cas yu mais lu ci ëpp moom foofu la foofu la foofu la rey gi génnee waaw ah, lekk riba bi tamit assurance vie bi moom enquête bi bu ñu demee ba établir na assurance vie amoon na rek moom bu la neexee mën ngaa fay télé bi wala nga changer chaîne mooy rey gi établir gis nga dafa am yoo xamante ne dafa am ay liens yu yu étroits yu am njabar ci la bokk njabar nit ku ko attan a def rek mooy yow attan nga rey nit du dara ci yow viol ku ko attan def attan nga def viol nit mooy attan nga ko rey maanaam da gis ne yow ci sa bët maanaam xoolul dëgg-dëgg mbir mi da ngay jàpp ne ñaari mbir la yu sorentee mais en réalité dañoo jege jegewantoo te ay buum la yoo xam ne dañuy jokkoo bii day xëtti duggal ci beneen bi sorewantoo wuñ mais ci ngay gisee nag importance su maanaam lëndëm gi maanaam min sharri ghasiqin idha waqaba maanaam comme loolu mooy loolu yëpp day dugg ci lëndëmu nit ñi nit ñi ni ñu lëndëmee mais tamit dangay ngay gisaale loolu yëpp liy duggaale wa min sharri nafaasaati fil uqad ñaan yàlla musal la ci ñi nga xam ne ñoom ñooy wol ëf ci fas si euh, mu am benn mbir mu solo mooy bu yàlla nattoo ñu jabar la benn attitude bi nga war a njëkk am mooy nga delluwaat ci yàlla nga bañ a dellu jamais sa xel bu mu dem mukk ci dem ci xar fa xuuf yi xàmb yeeg ndëpp yeeg caaxaankat yi ñun ñëpp sori leen benn ñaareel bi ci des mooy del julli julli boo xam ne day spécial jour bu nekk ngi jàpp julli ñaari rakka yoo xam ne loolu rek kay tax nga def ko ñaan yàlla mu yëkkati lool beneen bi ci des mooy falaq ak bi su la neexee mën nga ko bind souvent sax am na ñett mbind bi boo def ci efficace mooy dañ bind boo xam ne dañ koy maas sadda ko après nga bind ko sans sans nga maas ko mais day am tomb yi rek après nga bind ko sans loolu sans nga maas ko am ci tomb yooyu tamit nga jël ko def ko daanaka sa njaq quoi maanaam voilà sooy naan rek waaw saa yooyu naan rek saa yoo maree rek dóor wala nga tari ko ci butéel ëf ko ci tari ko ñetti yoon ci butéel fatiha ayatul kursi ñetti yoon falaxi ñetti ñetti yoon ëf ko ci butéel bi mu nekk sa naanukaay waaw sooy naan rek nga dóor am na tamit beneen mbir bu ci gaaw pour dindi ko mooy xijaama maanaam boo xam ne dina la ci jàppale mooy gàjju parce que nit ki suy ñaan ñaan yu bari yooyu noonu moo tax borom xoxom yu bari dañ koy dañ koy digle eh, ginnaaw bi yeneen bi sallallahu ci boppam maam Ibrahima alayhi salaam ko digal bi mu ràññaanee ne kon jottalil sa xeet nuyoo te nga wax leen ne leen am laa hawla wala quwwata illa billahi trésor bu mag la ci trésor àjjana yi te nga digal leen aussi ne leen maam ngay mooy digal leen daal sens xelal leen ñuy fajoo gàjju ndax euh, gàjju maanaam comme que nit ki suy naan nit ki c'est tout un système en fait suy naan yi nga xamante ne ñoom ñooy yi koy musal maanaam comme alxuraan bi ëff na ko ci ndox mi nangam mu ngi koy naan di ko jàng di tari di musluwaa yooyu noonu jeexitalu njabar yi nekkoon ci moom du ñàkk ay yenn débris yoo xam ne dañuy des mais ci deret ji la ñuy nekk. boobaa su gàjjoo loolu day daal di maanaam deret ju bon yi daf ko day daal di manqaale wàllu boobu loolu mu daal di génnaale génn yaram bi génn yaram bi dem moo tax loolu tamit bokk na ci comme al imam ibn qayyim rahimahullah ñu ngi wax naan euh, euh, loolu bokk na ci gën a efficace sax ci ci ci ci njabar euh, am na ay mbir yu bari yoo xamante ne nit ki mën na koo euh, maanaam def maanaam gëm yàlla gi muy gëm yàlla ragal yàlla delluwaat ci yàlla toroxluwaat ci boroomam subhaanahu wa loolu mën na mën na toj njabar bi loolu moom moo tax falaki sooratu falaki ay sooratu falaki sooratu naas yépp boo leen boolee mais surtout falaq surtout moom mu gën mu dafa gën a garaaw aay dafa gën a aay ci njabar te dinañ ko gis tamit ci jotaay bii di ñëw insha allah ni mu aayee tamit ci ay làmmi nag ay bëtëk yooyu moo tax même euh, sànq bi ñu wax léegi nii nga xam ne da koy bind maas ko defaale ci shadda yi après nga bind ko mais tomb yi rek nga ciy def ak shadda yi mais doo ko maas après nga bind ko noonu doo ci def shadda yi doo ci def tomb yi muy ñett yooyu boobu moom moom bokk na ci gën a ci ay affaire u cat ay làmmi nag ay nit ku la iñaanee ku la soxoree wala ci voilà <coughs> mais dañuy gis ne kon façon njabar yii ñu jot a tudd yëpp sooy jàng sóoratul falaqi noonu maanaam dañuy gis importance bi parce que euh, nit ñu bari bari dañuy am ay blocage yu bari ay jafe-jafe yu bari yoo xamante ne njabar rek a ko indi imagineel loolu yàlla musal la ci maanaam nit ku xam nag xam nga li tax ñu gis ñu bari bari njabar dal leen te fekk xam na nu falaqeeg naa si mooy sa parce que duñ ko jàng comme niñ ko war a jànge maanaam duñ koy utiliser waaw gone xam la waaw ñu ah waaw baax na euh. boo xoolee ñu bari bari xam nañu ne xam nañ sóoratu falaki xam nañ sóoratu naasi mais wóoluwuñ ko jàpp nañ ne munu leen munu leen musal en fait lu bari foofu la problème bi di amee le fait ñu jàpp ne non affaire bi su doon loolu la kon ba tey kon kenn dara du la dal nangam non bu doon loolu la en fait comme wóoluwuñ ko nag. gëmuñu ko mais mu leen jariñ si maa ngi gis am na benn jour maa ngi gis benn waay buy def euh, comme roxee nii di jàng alxuraan nii taasu saa di kii daaneel di néeg yooyu am ñu ne ma non waa jooj nag yi def est-ce que du cinéma parce que quand même bu doon loolu la kon ñëpp tari ko fii ma ni ko mais eh, eh, eh. c'est que le fait gëmoo leen ko moo tax mënoo leen ko def loolu kese mooy différence bi mais alquran lu mu wax ma ci àdduna lan moo ko mën jëmmi ñàkk gëm ni te loolu nañ ko bàyyi xel ñàkk gëm te loolu dama koy wax souvent sama mbokk taalibe yi mbokk kii ñi nga xam ne dañuy faral di yëngatu ci affaire asrar yeeg yooyu kii tout ça dama leen koy faral di fàttali lu bëri. ne leen def leen attention ci yi parce que boo gëmul ne lii mën na laa faj boo gëmul ne lii mën na laa jariñ lépp da ngay gëm ne leneen mën na ko te leneen loolu noonu lu fekk nga gëm ne moo gën a fort alxuraan ji loolu rek non sa musiba bu rëy rëy la te mën na am na fu muy yegg def sax sax génne ci lislaam moom yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo ñu jàngal ne Fatiha ayatul kursi yi ñoom Ikhlas ñetti ñetti naas ñetti yooyu dañuy sàmm nit dañ koy aar ci biir ak ci biti nga gëm ne am na leneen loo xamante ne du ko def dana ko def mais lii mënu ko parce que non tout dépend rek ci ay ci affaires yi lay dal ci affaires yi parce que bu fekkente ne euh, dafa yegg yenn niveau yi boobu moom lii rek du doy nga jàpp loolu et bu boobaa leneen ay doy maanaam jëm mi gëm loolu boo moytul mën na laa génne ci l'islam parce que li nga bëgg wax mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam waxul lépp et li mu wax en réalité daf ñu gëmloo ne ñu lii dina doy pour aar ñu ndekete doyul pour aar ñu yow loolu ngay wax en fait sans nga xel ne loolu nga wax voilà te loolu ñàkk ko gëm moom mooy indi problème yu bari bari ci nit ñi comme ñu bari ñu jàpp ne Fatiha Falaq ak Naas yi ngoo ko ñaanee. non mais saa yi ñaanal ba leneen quoi defal xam nga kii wal quoi defal beneen wala woon faate ak salaatu faate non kii wal waay defal ma ñaanu xaas waay jàpp na ne du ñaanu xaas man foog nga tari leneen lu bokkut a wax leen ma lan moo mën a gën bii c'est que loolu souvent mooy tax affaire yi du du sotti mais lu tax mu mën a jàpp ne baati mais Fatiha salaat Fatiha Fatiha Falaq ak Naas wala mais lu tax bu mais war na doy Fatiha moo ëmb alxuraan bi yëpp mais non saa non c'est que ñaanal ma quoi man waxuma lii quoi ñaanal ma.